bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin sayyidil awwaliina wal aaxiriina sayyidinaa wa habiibinaa wa shafii'inaa wa nabiyyinaa wa mawlaanaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin radiyallaahu tabaaraka wa ta'aalaa an qutbil aarifiin wa imaamil siddiiqiin mawlana abul abbaas ahmad bin muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiin ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ngi leen di nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen baalu xaq tey ñaan borom bi subhaanahu wa ta'ala boo leen jéggal balaa insha allah taala tey dañoo ñëw ngir war a waxtaane li nga xamante ne moom moo aju ci diggante yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak ay soxnaam maanaam ana naka la doon dem euh, insha allahu taala dinañu ci gis ay quelque exemple ci ay mbir yoo xamante ne dinañ gis ne nii la daan demee nii mu doon demee ñun dañ cee war a jànge ana bu dee ñun la suñu kër naka la war a deme euh, insha allahu taala balaa ñuy dugg ci loolu ñu am ay xeet fàttali yoo xamante ne dañ koy def comme ni nga xam ne noonu lañ koy defe saa su ne te fàttali bu njëkk bi walla boog bi nga xamante ne lépp ci loolu lay wërwërloo mooy ne sopp sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy xéewal gi gën a màgg gi borom bi subhaanahu wa ta'ala di defal mu li tax nag moom mooy ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ki nga xamante ne moom la yàlla bëggal boppam soppal ko boppam tànnal ko boppam mu nekk xabibullah sallallahu alayhi wa mu nekk soppe yàlla bi te képp koo xamante ne dafa bëgg borom bi subhaanahu wa ta'ala sopp ko euh, xale yi mën nañ leen a euh, yemloo benn place bu seen insha allah sànq wax nañ ko mais dafa mel ni président wax na ko mais dafa mel ni wax jooju dañ koo déggutoon ndax dañ leen a bàyyi daanaka ci li leen nekk euh, voilà léegi kon yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sopp ko moom mooy magasin bi gën a màgg mooy xéewal bi gën a rëy mooy xéewal bi nga xamante ne képp bu ko borom subhaanahu wa ta'ala defal ubbil na la yoon bi nga xamante ne moom mooy tax nga mën a yegg ci moom ubbil na la tamit yoon bi nga xamante ne moom mooy tax nga mën a am ngërëm waaye nag sopp googu buñ koy wax comme li borom bi subhaanahu wa taala wax ñu naan qul in kuntum tuhibbuna allaha a yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum waxal ne su fekkente ne da ngeen a sopp yàlla maanaam parce que yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dañ koy sopp parce que tamit yàlla mooy objectif bi ndax ci sa àdduna euh, comme li ñuy faral di fàttali mooy ne su fekkente ne am na benn mbir boo xam ne waroo koo fàtte te loolu moom mooy li nga xam ne dëgg-dëgg képp ku ko fàtte fàtte na l'essentiel ci dundam mën na fàtte lu ko neex lu nekk ba mu des mbir mi mbir mii moom waru koo fàtte mooy ne àdduna bi ñu nekk dafa gàtt ndax képp kenn ci ñun tey buñ ko laajee le 16 décembre wala le 17 décembre bu daaw ana ci lan la nekkoon na ko fàttaliku exactement ba mu xam ne bis bii lii laa doon def day jàpp ne non non non loolu mënta ne parce que tellement at bi dafa gaaw te at bi nu mu gaawee noonu noonu la weer yi maanaam noonu la fukki at gaawee parce que fukki at noonu la gaawe te fukki at yooyu ni mu gaawe noonu dong la téeméeri at gaawe noonu rek la téeméeri at gaawe mooy li nga xam ne du dara dafa gaaw dafa mel ni xefa xippi et que euh, temps bu jàll bu nekk temps boobu li nga xam ne moom mooy li wóor mooy perte nga ko c'est fini tànt moom xës na ba jàll sànk ci bëccëg bu fekkente ne profité wuloo woon ci temps boobu xamal ni temps boobu perte na ko te dootul dellu seeti ba yow ma xiam maanaam ba abadan te tey ci bëccëg maanaam ci bëccëg gii ñu génn li muy jege jege jege jege moo gën a sori junniy at ci kanam moom junniy at ci kanam ñaari junniy at téeméeri junniy at ci kanam moom jege na par ak sànq ci bëccëg sànq ci bëccëg moom c'est fini bis boo ko bëggee dabaatal maanaam doo ko mën comme que mbir mi noonu la demee te temps bi dafa gaaw te xamuñu kañ lañ naan fi mu tollu sawaay temps bi ñu la joxoon kat pour nga dund ko léegi nag jeex nag kaay nag nga dem wuyu ji sa borom xamuñu kañ la kon loo fàtte fàtte fàtte waroo fàtte ni ëllëg si biir te balaa yàgg lay doon loolu du du du du du lu sori ah balaa yàgg la parce que ñii ñuy tàggee ñépp ñi ñuy tàggee ñépp fii mu toll seen dund mi ngi maanaam ci fàttaliku rek la la la la yam te li ci yéeme mooy adduna bii ñu ne muy bànneex wala muy naqar loo fi dund lu ne ni nga koy fàttalikoo moo yam képp maanaam mënoo ci am souvenir yu exact souvenir souvenir yu vague kese nga ci mën a am comme nañ ko doon euh, fàttale euh, ci fan yi souvenir bu vague kese nga ci mën a am ginnaaw mbir mi deme na noonu te adduna bi yàggul te dañuy wuyu ji suñu borom subhaanahu wa te laata loolu ci lañ war a liggéey loo xamante ne warut jeex abadan kon nit ku nekk lu mu fàtte fàtte fàtte warut fàtte li dafa war a def effort yu mu amee ngërëm yàlla ngërëmal yàlla booga te it ngërëmal yàlla boobu yàlla c'est que problème bi fi mu ne comme li alquran wax inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha yàlla moom moo nanguwul ñu bokkaale ko ak dara c'est-à-dire que euh, yàlla yow bu bu ñaari possibilité rek am mooy soit nga def ko sa priorité nga def ko sa bëgg-bëgg nga def ko sa yitte soo ko deful leneen moo koy remplacer parce que yàlla du nangu di fi nekk di buuxante ak keneen pour nga nekk ñoom ñaar ñoom ñaar ñu mën a nekk ndoo c'est priorité loolu yàlla du ko nangu comme ni ko xadiisu si bi waxe ana aghna shuraka yi an shirk man maay ci gën a doyloo wëlli bokkaalekat yi ci liñ may bokkaale maanaam bu fekkente ne da ngay jël benn parce que benn su solution moo ne soo deful yàlla si priorité il faut que leneen remplacer te bu ko leneen remplacer da lay yàlla question bi yëpp foofu la nekk difficulté bi foofu la nekk enjeu bi yëpp foofu la nekk. nit ki su demee ba fàtte yàlla wala maanaam comme li alquran wax wala takunu kalladina nasullah wala déggalu ma ma ne yaa ayyuhalladina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullah inna allaha xabiirun bima ta'malun wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun ay eh, yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu woote gi ngeen di woote woon ne gëm ngeen yàlla su dee vraiment dëggu na ci yéen na ngeen ragal yàlla bàyyi xel yàlla te képp bakkan bu nekk la xool ana lan lay waral fàggu ngir ëllëg te na ngeen ragal yàlla ci di bàyyi li muy tere nekk ci li mu bëgg ndax yàlla ku dañ kumpa la ci mbooleem li nga xam ne moom ngeen di jëf amul dara lu ko te bu leen nekk comme ñi nga xam ne dañoo fàtte seen bopp dañoo fàtte yàlla yàlla fàtteloo leen seen bopp ansa nasullaaha dañu fàtte yàlla maanaam dañ koo bàyyi yàlla wëlbatiku fàtteloo leen ñoom seen bopp c'est-à-dire nit ki léegi day mujj dem ci àdduna mbir yi préoccupé ko ci anam goo xamante ne dootul xamati boppam dootul yittewoo boppam mooy li ñu dellu si ni loo fàtte fàtte fàtte waroo fàtte ni faatu lépp mu ñëw te bu ñëwee ci lim la fekk loolu day dagg c'est fini c'est-à-dire bu la fekkul nga nekk koo xamante ne liggéey nga pour l'éternité maanaam lu dul jeex abadan su fekkente ne liggéeyaguloo loolu mooy toskare ñel na la parce que affaire yi day dagg dootul continuer li ngay def pare ci c'est fini te occasion bi keese amul beneen bii la amul deuxième tour amul deuxième session amul deuxième chance amul deuxième amul deuxième quoi que ce soit bii chance lañ am bii ñuy dund nii ñu ngi ñu yëg ne ñu ngi dund ñu ñu dompatee suñu bopp yëpp suñu bopp chance la ñu ku ko saisirul ku ko saisirul ku ne ak lu la mën a gàllankoor ba tax saisiroo ko lu la lu mën a doon perte justement boo deful yàlla sa priorité comme li Cheikh euh, Hadj Malick Sy radiyallahu ta'ala wax na ko ala mithla duudil qaz man yajma'u dunan wala duudi fii man suujihi la tabib alaa waawe maa ngi yëgal ne misla duudil xasri kem weeru bu sabaale mooy vert à soie vert bi nga xam ne mooy vert euh, mooy vert vert biy defar soie soie bii ñuy sol dafa am benn euh, sax benn verre boo xam ne moom moo koy defar moo koy nas mais problème mu verre boobu mooy verre boobu problème am mooy su ko nasee ba pare ba nas soie bi ba soie bi wër ko moo tax saa yu ñu koy génn dañ verre bi ko nasoon dañ koy fekk ci biir moom mu dee maanaam affaire bi moom da koy nas defar ko defar ko defar ko ba affaire bi wër ko après moom mu dee ci biir quoi kii dajale àdduna moom noonu la mel maanaam day nekk di dajal dajal dajal après moom mu dee ci biir léegi nag sa priorité bi nga xam ne mooy yàlla après loolu ak sa ëllëg sa diggante ak sa borom li taxoon mu bind la te mooy nga jaamu ko te moom mooy nga am ngërëmam waa léegi après loolu ana lan la def ak loolu euh, jubluwuñ ci suñu wax ji ne bu kenn wut alal bu kenn wut ah, am am et cetera waxuñu loolu de maanaam il faut mu leer parce que ñun ay wolof lañ dangay wax euh, guy gi ñu dégg Dakar gi nettali ngeer gi ah wala bind ngeer gi bu ñuy nettali ñu nettali niim gi non affaire bi demewut noonu li ñu wax mooy ne euh, nit ki lu muy def ci àddunaam na jël yàlla def ko priorité te na xam ne yàlla moom moo nekk ci kanamam te yàlla la war a defal te yàlla boobu nag ngërëmam lañu war a am te ngërëm loolu mënuñu koo am lu dul comme li alquran wax looloo tax lu dul ñu muhammad sallallahu alayhi wa te sopp googu mënta wér lu dul ñu topp moo tax mu ne qul in kuntum tuhibbuna allaha tabi'uni yuhibbukumullah bu boobaa yàlla dana leen sopp mais day def lépp ci àdduna bi sopp leen wa yaghfir lakum dhunubakum te seen bàkkaar ko ki muus dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki jël yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam teg ko ci kanamam ah, ay waxam mu fexe mu dëppoo ay wax yent bi ay jëfam mu fexe mu dëppoo jëf yent bi sallallahu alayhi wasallam ay humeur ay humeur am pas ay xalaatam kese mais même ay humeur am c'est-à-dire que bu kontaanee c'est parce que bu fi yeneen ci bi nekkoon sallallahu alayhi wasallam day kontaan ci lii bu tax bu kontaan maanaam du kontaan ci ay caaxaan buy mer itam day mer parce que yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam bu fi nekkoon day mer voilà suy bëgg day bëgg parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam su fi nekkoon lii a ko bëgg buy bañ mu bañ rek parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam su fi nekkoon day bañ lii loolu mooy li nga xamante ne mooy li ràññeeku ndax ngërëmal yàlla kenn du ko am te jaare woo ko ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nit nag parfait dina am ay njuumte dina am ay rëcc-rëcc dina am ay mbir yu koy gaaral dina am ay obstacle yu bari yuy tegu ci kanamam mais objectif bi su ko bàyyiwul te yàlla rekk tax te mooy ngërëmal yàlla comme li alxuraan wax illa ibtighaa wajhi rabbihil a'la borom bi tekki na wala sawfa yarda wutul leneen lu dul gërëmal boroomam subhaanahu wa taala jëmmam ju kawe ga loolu boo ko defee yàlla dana bëgg ci yow te it dana la bëgg moo tax foo fekk alxuraan suy wax danaan radiyallahu anhum ah, lu ci ëpp waradu anhu la ci teg maanaam yàlla kontaan maanaam kontaan na ci ñoom mais ñoom it kontaan nañ ñoom aussi ñoom it kontaan nañ ci yàlla parce que yàlla beral na leen loxo naddil na leen ubbil na leen ay xeeti bunti ngëneel yoo xamante ne xel yi sax mënuñu koo saisir xel yi bu ñu doon jéem a imaginer ngëneel yooyu lu ñu tollu maanaam seen imagination du ci mën a yëg guddi gi buñ ko santee ngir loolu ngir ñu euh, delluwaat ci jàngale yeneen bi sallallahu ñu delluwaat ci euh, jéema a topp Seydina Muhammad sallallahu alayhi def ko référence euh, def ko ki nga xamante ne moom lañuy teg ci suñu kanam lu mu wax ñu ne nii la lu mu ne du nii ñu ne du nii lu mu bëgg ñu bëggale ko ko lu mu bañ ñu bañ le ko ko loolu mooy yoonu ponkalu nitu yàlla yi mboolem nitu yàlla yu mag yi yu woote woowuñu lu dul lii te nag am na benn xaqiqa boo xam ne bu sax la xaqiqa saabita benn réalité boo xamante ne vérité seigneur yàlla bu dul changer nit yàlla yépp li leen war moo war képp kenn ci ñun ñii nekk ci saal bi mooy jaamu yàlla rien que jaamu yàlla tout jaamu yàlla et seulement jaamu yàlla de telle sorte que suñu mbooleem yëngatu yi dañ koy sopp mu nekk jaamu yàlla yi nga xamante ne ñeneen ñi ñoom buñ ko defee mu nekk ab aada yi kese mu nekk bànneexu bakkan kese mu nekk Euh, euh, di di di euh, ñun suñ ko defee mu nekk jaamu yàlla mais loolu mënta am lu dul suñuy bëgg-bëgg suñuy yoon suñuy mbir ñu teg ko ci njàngale yent bi sallallahu alayhi wa alihi noonu la mën a nekk mënta nekkee neneen ndax yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la yàlla yebal ngir mu jàngal loolu voilà loolu fuñ ko xamee daanaka jaratul ñuy nekk di euh, wax ci yeneen yi nga xamante ne ay jikko yu rafet la ay melo yu yu tedd la ay doxalin yu sell la yoo xamante ne Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam noonu la daan defee dañu daan dugg directement ci li nga xamante ne moom mooy euh, thème bi nga xamante ne moom lañu ñu war a waxtaane ndax képp ku sopp Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba pare fas yii nii toog li nga xamante ne moom mooy li gën a eh, élémentaire ci organisation société te mooy le foyer mooy famille famille cadre familial foyer conjugal parce que loolu mooy cellule bi gën a tuuti ci société mais bi gën a fondamental aussi moom naka la ci daan doxale moom ak ay moom ak ay soxnaam loolu kon insha allahu taala moom la ñuy euh, tàmbale insha allah mawlana azwajuhu ummahat قد ظهروا عاقد يا سبل الله خير برية در كاشف الظلم خير برية در كاشف يا رسول الله منهن بنت أبي سفيان من خرجت للحبش تحت عبيد الله ذي الوغم خير برية خير البرية ترى قد منذنا فقد تنصر مرتدا ومات به فأعط ربك ربي فأعط عبدك ربي خير مختتم وخاطبا مرسل عمرا لأصحابته وفي الولي اختلاف جامد الأمم زيد في أفح القول حيل فعثمان ذو النورين والرخم فخالد في أصح القول قيل فعثمان بن عفان ذو النورين والرخم والمهر ثاء دنانير تساق لها من النجاشي حب الشافع النسمي في عام سبع وكان الموت حل بها في طيبة عام مد قيل عام بني بنت ابن أخطب هادينا تزوجها صداقها عتقها يا فوج مسلمين قد اصطفاها رسول الله سيدنا من سبي خيبر في سبع ولم يضني وهي إذا ما لها زي وعشر أحاديث روت ربنا سلم على الحكمين من قبل تحت سلام ثم تبني أبي الحقيق لكنها لم تأت بالرزم ماتت لها ضعف لام في البقيع رست وذاك في رمضان كان عام يمين ميمونة نكح المختار في سرف كان البناء كذاك الموت في يمين صلى عليها ابن عباس وقد دعيت من قبل ذرة ما عاشت سوى يدمي من قبل تحت ابن عمرو ثم فارقها وبعد ذلك يحويها أبو رهم وقد روت عن تلوم رب صل على من نوره فاتح الأغلاق من عدم إن الذي قاله الجمهور أنكح عمرة القضاء لها عمرة القضاء لدى سبع من الأمم من بعد خيبر في ذي قعدة وحلالا قيل منكحها كن سائل الفهم يا الله يا ربي ربي سوليا على نور البريات طرا سر سره مصطفى على نبي ليه الفاتحة خديجة خير هذه ثم عائشة وفيهما الخلف جار عند سيدنا محمد صلي يا إلهي وزينا أبدا أنا محمدا المختار في القدام خديجة خير هذه ثم عائشة وفيهما الخلف جار عند يا رسول الله وصل يا إلهي وسير أبدا أنا محمد المختار بالقدام خديجة خير هذه ثم عائشة وفيهما الخلف جار عند يا رسول الله وصل يا الله وسينا أبدا على محمد المختار في القدم أما سراري هدال هن مارية زليخة بنت شمغون من يا رسول الله وصلي يا إلهي وسينا رسول الله وصلي يا إلهي وسينا عبادا أنا محمد المختار في القدام يا الله يا رب ربي صلي على نور البرية سرا سر يا رسول الله وصلي يا إلهي زين عبادا أن محمدا المختار في القدم يا الله يا رب ربي صليت على نور بلية نور يا رسول الله وسلم يا إلهي وزين عبادا أن محمدا المختار في القدم يا إلهي alhamdulilah euh, loolu mooy li ñu war a waxtaane incha allah euh, amaan naa waxtu du matale lépp daanaka lu ràññeeku la waaye incha allah dina ci jéem waxtaane li nga xam ne euh, dina jariñ incha allahu taala ndem soob na ko euh, léegi mu am coow ci biir séddale gi maa ngi jéggalu mais séddale gi nañ xaar ba way yi ñëw loolu mooy li nga xam ne mooy ràññeeku alaaj xam naa insha allah séddale gi comme yow yaay maître de cérémonie ci wàllu séddale <laughs> insha allah euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ ko xamee Euh, ci bunt bi ci xilaasu zahab fi siirati xayril arab euh, Cheikh Hadji Malick Sy radiyallahu euh, dafa am bunt bu mu nose bu mu tuddee alfaslul xaamisu ashar maanaam fukkeel ak juróomeelu bunt mu tuddee ko fii zikri azwaajihi taahirat fii zikri ci di tudd azwaajihi ay soxnaam ak taahirat yi nga xam ne dañoo sell nga xam ne soxnaam yi moom sallallahu alayhi wa alihi wa dañoo nekk ñoo xamante ne dañoo sell ci seeni i jëmm dañoo sell ci seen jikko dañoo sell ci seeni i doxalin dañoo sell ci seen cosaan wa saraar yi ak ay taaraan taaraa mooy euh, jébal boo xam ne danga koy euh, jabaroo maanaam loolu la wax taala mooy maanaam mooy euh, ku ñu jàpp ci jàmm ku ñu jàpp jàmm euh, ci ab xare euh, léegi buñ ko jàppee jàmm dafa bokk ci choix yi bu dee jigéen la mooy nit ki comme moo ko moom da koy da ko daan da koy def comme jabaram ñooñu nga xamante ne al mutahharat yañu laabal lañu ngir nekk dañu nekk ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam da leena laabal da leena sellal radiyallahu yal na yàlla gërëm taala moom aji kaw ji na ci ñoom ñëpp mboolem seen euh, bunt bi nag dafa am rek benn introduction bu ndaw bu mu laaj mooy mu am ay quelques questionnements yoo xamante ne daanaka day ñëw ci xel yi saa su bu njëkk bi mooy yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam xam nañ ni soxna yu bare la am te soxna yooyu yëpp mu amee nag moom euh, maanaam am na ci fukk ak benn comme ni ñu koy gisee insha allah bëri bi nga xamante ne moom la bari dafa am lu ko waral euh, ndax xam ngeen ni euh, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam soxna yu bari yi am jim ko am daf ñoo jariñ lu baree bari mooy ne kenn ku nekk ci ñoom ci ñim fi bàyyi am na loo xamante ne toxal na ko ci njàngalem yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci biir kër gi loo xamante ne moom bu fi nekkutoon duñ ko xam loolu en tant que koo xamante ne borom mission bu toy ni mission bu yenente bi sallallahu alayhi wasallam amee woon loolu xikma bu rëy la ci beneen xikma bi nga xamante ne moom moo ci am mooy kenn ku nekk ci ño am na beneen xikma boo xamante ne léeg-léeg moom mooy tax lu deme ne euh, le fait que ngeen gorowonte ak yenn maanaam tribu yi maanaam yenn tribu yu bëri ñu gorowonte ak ñoom loolu day waral maanaam euh, rawatina ci jamono jooju maanaam dafay yombal message ndax dañ naan ah kii di wax day kii indi mbir mii day suñu goro la te loolu euh, dimbali na ko lu bari bari bari bari ci mbir mi ci euh, mission bi beneen mbir bi nga xamante ne xikma bu ama am la tamit mooy ne yenent bi sallallahu alayhi dañ koo tuumaaloon njabar xam ngeen ni euh, yenent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu xoolee alquran dinañ gis lu bari bari ñu naan euh, naan waa naan am yaquluuna wala wa yaquluuna saaxirun maanaam dañuy wax ne am jabarkat la ak yu mel noonu Euh, bëri bi nga xam te ne moom lañ bëri nag lu ñu ko doon tuumaal ak njabar fi mu toll takk gi mu takk maanaam denc gi mu denc soxna yu bari moom day dindi tuuma googu ci lu gaaw ndax xam ngeen ni njabarkat bu dëkk fenn njabarkat foo leen ko fekk day dëkk ci benn koñ moom rek dafay nekk bu amee jabar benn jabar ko lay doon du fa am njaboot parce que lan moo tax parce que daf fay nekk xaw koo xam tuuti fekk na lekk na xaalis diw nax na diw njuuj njaaj na diw maanaam dañuy jékki-jékki rek naan fan la euh, naan waa ci luwe woon néeg bi fa anam anamu maanaam ñu koy wër ñëpp di ko wër ñu ne jël nay bagage am dem nag loolu nag ku am soxla yu bari du ko mën euh, loolu day daal dindi tamit xeet tuuma googu euh, am na yeneeni xijma maanaam yoo xamante ne dañoo gën a euh, aju ci wàllu suubu maanaam suubu mooy yoonu nit ki jël gi muy jël yoonam maanaam yoonu yàlla euh, yenent bi sallallahu dafa am mbir yoo xamante ne moom moom la jagoo ba tax moom mu mën a am soxna yu bari yoon comme ni nga xamante ne noonu la ko borom subhaanahu wa ta'aala waxee ne ko xaalisatan laka min duunil mu'miniin yow yaa ko yelloo yeneen jullit ñi bokkuñ bokk na ci euh, ngir ne euh, am soxna dafa bokk ci liy dimbali nit ci yoonu yàlla li tax nag thème bii maanaam sujet bii ñaari mbir mooy suñu objectif ci mbir mi ci sujet bi bu fekkente ne am na lu ci réussir dinañ xam ne réussir maanaam li ñu taxoon a jóg am nañ ko bu njëkk bi mooy ñu bañ a jàpp rek ne comme ni nga xamante ne léeg-léeg waxtaan yu mel nii ni muy faral di demee mooy dañuy daal di xaaj saal bi ñaari xaaj góor ñi nekk ne jigéen ñi nekk ne suñu waxee loo xamante ne ay xàq la yu góor ñi amee ah, ci kaw jigéen ñi. dégg ku nekk naan soxnaam bu ñu demee kër naan xam nga ne war nga amel xam nga ni defoo li la war wala boog euh, ñuy sax faf tàccu wala ñu mel noonu non loolu taxuñu jóg jigéen ñi tamit bu ñu waxee lu xaw maanaam loo xam ne dëgg xool nañ ko xool gis nañ ni daal ñu matale wuñ ko ñoom it ñu daal tàccu gis ne ah mbir mi jëm na seen boor déedéet loolu taxuñu jóg maanaam mbir mi du rivalité du. Euh, maanaam ànd la couple du du ay xeex maanaam du ay nit ñu ñu ñuy xeex déedéet ay nit ñu bokk mbir la di ànd jëmandoo ci kanam dañ bu ñuy waxtaanee mbir mi nag ku nekk xoolaat sa bopp ne ndax man bu dee góor laa matal naa ni Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon doxalee soxnaam waaye bu dee jigéen laa tax man matal naa li nga xamante ne moom la soxla Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon doxal diggante moom ak. ak ñoom seen diggante ak seen borom kër sallallahu alayhi wa sallam loolu kon moom mooy premier objectif bi ñaareelu objectif bi moom mooy malgré que yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa idéal dafa nekk universel parce que bu ñu xoolee soxnaam yi tamit dinañ gis ne te loolu bu yéemi yéemi yéemi la dañuy gis façon bu nekk façon bu nekk la ñuy gis am na ay arab pur yu bokk moom askan am na ay yëwër ñoo xam ne yëwër lañ am na ñoo xamante ne ay copte lañ égyptien copte lañ am na ñoo maanaam am na façon bu ne maanaam li yéeme mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam universalité boobu mu mënoon incarner te nit ko incarner ci digganteem ak ay soxnaam noonu la ko incarner ci mboolem mbirum yi mboolem mbirum yéen su sax dafa universel dafa mat sëkk beneen bi ci des moom mooy dafa dund ñaari kaada de figure mariage yi mën a possible figure bu njëkk bi moom mooy nit ki nekk en monogamie te loolu euh, li ëpp ci ñuul noonu lan mel euh, mu am beneen kaada de figure moom mooy mu dund polygamie am na jamono ju mu dund tamit polygamie loolu tamit dañ ci xamee ne day tax ñu xam ne ah waaw man de ab monogame laa yenent bi de sallallahu alayhi wasallam nii la doon doxale ba mu nekkee monogame wala boog euh, doxale na nii ndax dama am ay mbir yoo xamante ne lépp ko bokk maanaam monogame polygamie ñépp ci yam maanaam soxna rek boo ko amee nii ngay doxal ni ki noonu borom kër rek soo ko amee lii ngay doxale maanaam moo xam sa borom kër yow rek la am comme soxna waaw wala déet ah, beneen mbir mi mooy euh, yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam malgré que am na dund na maanaam xeet yooyu yëpp ànd ak sell te gi mu sell ak soxnaam yi sell gi ñu sell maanaam ci la ñuy jëm ci deuxième objectif bi mooy problème yi am sa biir kër yow en tant que couple problème yu mel noonu daanaka yëpp am nañ kër yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam c'est-à-dire que euh, maanaam bu ñu jël mbir mi tamit mu nekk te loolu moo extraordinaire cest à ci mbir yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam en dehors de mboolem li extraordinaire ci ay biram mooy ne. saxaaba yi radiyallahu anhum jullit yi ni ñu koy fonk fonk ni ñu koy màggal màggal tëbuñu détail yooyu ci histoire am dañ ko nettaliwaale aussi ni mu nekke loolu moo extraordinaire parce que fi mu toll mboolem yeneen kilifa yi ñuy dégg pourtant am nañ même problème yooyu seen biir nii bu sëñi ah nitu yàlla yi ngeen di dégg ñuy nettali seen histoire même problème yii dañ ko doon am seen biir dëkk mais duñ ko nettali dañ koy tëb taalibe yi ñemewuñ ko nettali wala boog duñ ko yëg yeneen bi nag sallallahu alayhi wa maanaam mooy personnage public bi nga xamante ne dafa dafa dafa parfait ci ni mu nekk maanaam moom côté yëpp a yéeme yëpp parfait ba ci ni mu nekk un homme public dafa parfait sallallahu alayhi wa ba ci propre këram da doon am ay problème yu couple da daan am. mais dañ koy régler léeg-léeg nag problème yi léeg-léeg problème xaalis lay doon maanaam am am léeg-léeg problème bi problème mu jikko lay doon kii day wax loo xam te ne waru ko wax wala kii doxale loo xam ne waru koo woon doxale léeg-léeg problème yi day nekk problème mu euh, euh, tout simplement lu extérieur la maanaam ay tuuma yu ñu teg ci seen kaw der wala léeg-léeg problème maanaam problème yu baree baree bare lay doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëw euh, ñëw ak xaal boo xamante ne soxna si xàmmewu ko woon nii loolu day am maanaam mbir yi dañoo wute te il faut que ñu comprendre que muy man muy yow muy kii muy keneen lii xew suñu biir kër yi lu ko nuru da doon xew kër yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam voilà ñu ne affaire non c'est loolu en fait loolu woon deme noonu déedéet loolu lan deme te loolu boo gisee mu mën a nekk moo tax yenn saa saa nekk un modèle parfait parce que mboolem problème man bu ma mësa a ci sama dund bi ma ganee àdduna ba na may génnee àdduna mboolem Euh, circonstance bu ma rencontré mën naa dem ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci solution te loolu mooy perfection ci le fait que mu nekk modèle kon euh, am na yoo xamante kon loolu mooy euh, kii bi kon azwaajuhu ummahatul mu'minina xibaar أزواجه أمهات المؤمنين حبا في غير ذاك خطي لاف في رسومي soxnaam moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ummahatul mu'minina ñoom ñooy ndey way gëm ñi alquran moo leen tuddee nday way gëm ñi ndax yéen alquran dane annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yenent bi de sallallahu alayhi wa moo gën a yey ci jullit ñi ci seen bopp moo gën a yey ci jullit ñi ci seen bopp day dellu si li tax wax nit ki dafa war a li ñu naan dafay jeex yent bi sallallahu mooy extinction fanaa noonu lay ame mooy man mooy ne man dama naan ah naa xool maanaam samay am naa ay bëgg-bëgg naka jekk am naa ay euh, lu may def naka jekk ay aada ay habitude ay wala tradition ay coutume am naa ay façon de fer am naa yu may neex am naa ay mode mais man li may def mooy léegi yooyu yëpp dama leen di jël ma annuler leen ma éteindre leen maanaam ma fay leen ma consumer leen ci biir yu yent bi sallallahu alayhi wasallam cest que man léegi samay habitude dama koy jéem a réformer ma def ko mu nekk habitude yent bi sallallahu su ma demee ba mu mat mooy jeex naa ci moom takk su ma demee ba loolu mat mooy jeex naa ci moom te loolu su demee ba am maanaam parce que man su fekkente ne euh, samay wax dama koy jéem a conformer ay waxam damay dem ba sama wax sama lam maanaam moom bosam vu man sama bos dama ko fay léegi moom bosam mooy imprimer wu sama bos parce que il faut que ci zahir may wax bu boobaa comme ci zahir faaw may wax léegi moom waxam mooy jël léegi sama wax moom day dem ba doo exister day inexistant mais moom bosam mooy imprimé wu ci sama bos su dee sama loxo bii du ma ci def lu dul li ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan def damay dem ba nga xamante ne kon après day bii day annulé wu sama bos day annulé parce que yi ma ci daan def yëpp ba bëggatuma leen bañ naa leen banaa leen ngir yeneen sallallahu alayhi wasallam donc sama bos euh, su ma amee dem ba jikko yëpp doxalin yëpp wax yëpp jëf yëpp samay bos feeñ moom bosam existé loolu mooy baxaabu maanaam fanaa u mooy jeex bi baxaabu mooy sax c'est-à-dire que damay mujj dem ba jeex maam dootuma exister di éteindre ci moom moom mu wëlbatiku exister ci man maanaam mu mujj nekk koo xam ne lu may wax ak lu may def ak lu may maanaam jëmmam mooy nekk di wax di def sauf sama apparence moo fi nekk léegi maanaam mbir mi noonu lay deme mais loolu euh, ñun ñëpp xam nañ ni yomb na maanaam bu doon mébét kese kese kese moo koy maye sincèrement kon man am naa ko ba bu doon mébét rek da koy maye mais mébét du ko maye dafa laaj ay effort dafa laaj ay jëf dafa laaj ay résolution dafa laaj ay détermination dafa laaj ay renoncement dafa laaj ay abnégation loolu la laaj voilà mbir mi nii la ñëpp def nii la kii mais man non du ma def loolu man lii lay def parce que lii moo jaadu. sama mbokk wolof yi dañuy lépp benn lépp dañuy wax ne boo demee ci benn dëkk bu ci ñëpp solul yére kenn solu ci yére képp koo xamante ne yow yaa dem di sol yére yow yaay dox bi loolu nag wax yoonu wolof yi di wax amul demewul noonu maanaam bu ñëpp dofee yow nekk nit quand même parce que yow nit nga nit nga war a doon c'est pas que ñi ci des ñëpp kenn du solu yow da war a bañ a yére voilà euh, c'est pas parce que nit ñi soit bëgguñu wala dañu incapable parce que ñaari possibilité yooyu moom soit bëgguñu wala dañu incapable roy yenente bi sallallahu alayhi yow da naan noo kon man du ko def comme du la fekk ñépp di ko def ñoom Samba dañ koy def ñoom Demba ñoom Kumba nii et cetera non bi du demee noonu da nga naan man damay def te damaa bëgg te dinaa ko réussir ndem soog na yàlla yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon ay soxnaam ñoom mu ne euh, ñu yéen borom subhaanahu wa ta'aala ne jullit ñi yéen bi moo gën a yey ñoom waaye wa azwaaju ay soxnaam ummahaatum ñooy seen ay ndey maanaam moo tax ñun soxna yonent bi sallallahu alayhi yëpp suñu ay yaay la yu ëpp doole suñu yaay yi ñu dugg moo tax soxna yonent bi sallallahu lañu war a jël def leen ay référence en tant que jigéen. comme li alquran wax yaa nisaa annabi lastunna ka ahadin min an-nisaa in ittaqaytunna fala taxda'na bil qawli fa yatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa yéen jigéen ñi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam euh, waxul azwaaju nabi nisaa annabi la wax parce que bu noonu azwaaju nabi soxna Yonent bi lay wax sallallahu alayhi wasallam mais jigéen ñi Yonent bi la wax sallallahu alayhi wasallam parce que ñoom ñoo nekk en premier lieu mais képp kuy jullit bëgg baax rek si ci jigéen yent bi nga bokk salaata léegi nag yow yaay choisir ba xam da ciy dugal sa bopp wala da nga ciy génne sa bopp loolu moom sa choix mais boo ci nee damay dugal sama bopp yàlla borom subhaanahu wa ta'aala nee na lastunna ka ahadin minan nisaa yéen ak yeneen jigéen ñi loroo nee na ah, doo leen benn foofu nag la coow li di amee léeg-léeg parce que dañuy bëgg a nekk comme ñeneen ñi aussi. alors que non ak ñeneen ñi duñu benn maanaam ñi dul jullit normalement buñ leen gisee dañ leen war a ràññee par rapport ak jullit mu ne moo tax kon boo leen rak ini taxayu wa tunna moo tax foofu ñaari taxawaay ñaari façon jàngin la am las tunnaka ahadin min an-nisa dina taxaytun wala boog las tunnaka ahadin min an-nisa ñu noppi daal ni ay taxaytun na fa laa tax yemoo leen comme yeneen jigéen ñi su dee ragal ngeen yàlla wala boog yéen ak yeneen jigéen ñi moom de toute façon yemoo leen comme boo leen ragalee yàlla bu leen nekk di wax wax yoo xamante ne day ngeen di koy nooyal te loolu benn habitude la boo xamante ne euh, problème la ci mboolem góor ñi fiir mboolem góor ñi fiir loolu mën naa yàq seen sëy te pourtant loolu wax nañ dëgg ah. mais bon il faut que ni comprendre que ni jamono ji ñu nekk mujjug jamono la et euh, jigéen ñi malgré que mën nañ am vice boobu euh, il faut ñu muñal leen ci vice boobu encore c'est-à-dire que te loolu képp ku dëkk ak jigéen ñi da koy xama ah. euh, maanaam seen wax seen seen verbe seen verbe maanaam bu ñuy wax ni ñuy waxee naturellement bu ñu nekkee daal leur milieu naturel yamul ak tey bu amee ku leen rax ku góor da nga gis léegi ñu commencé nooyal ni muy waxe soppi waxin wi te loolu képp ku dëkk ak ay jigéen xam na li may wax voilà ton bi dañ koy gën a en fait am na luñ koy def d'une d'une manière extraordinaire lu ngi mais euh, yéen ñi ci ginnaaw baal leen ngeen jàppal ñu xale yi waay voilà kon daa mel ni xale yooyu gàmmu gàmmu euh, loolu il faut que ma maanaam waxuñu ne jaadu na mais quand il faut ñu leen koy muñal parce que en fait boo boo toppee loolu kese moom moom doo leen dëkk ñaari jour ñaari fan doo leen dëkk parce que noonu lañ la te mujj jamono ji yàqu-yàqu yi dañoo bëri. Euh, mu ne mais mais borom terewul mu ne yéen jigéen yi bu leen di def noonu quand parce soo leen ko defee ki nga xamante ne xolam dafa am feebar moom daf ci nekk di xemmem di bànneex di di leen xemmem di bànneexu ci seen wax jooju kon na di wax wax ju jekk wax ju correct euh, yeneen bi sallallahu alayhi moom ak soxna mi am na mbir yoo xamante ne dafa doon doxale ak ñoom ñoo it ñu ko doon doxale ak moom lii may wax nii mooy général yi bala ñoo dugg ci cas par bokk na ci généralité yi moo ne yonent bi sallallahu wa alihi wa sallam euh, da daan seet kenn ku nekk ci ñoom maanaam euh, du leen bàyyi noonu maanaam da daan seet kenn ku ci nekk ci ñoom lan ci lan nga ne lan moo la metti lan ngay doxale da leen daan maanaam am na mbir yoo xam ne ay habitudes yu ndaw la mais yu rëy la mooy lu demee ne euh, da daan sangoondoo ak ñoom. parce que hadith Sayyidat Aisha Sayyidat Maymuna Sayyidat Umm Salama radiyallahu ta'ala ñun nettali nañ ni moom da daan sangoondoo ak ñoom donc dañuy xam ne mbir la moo xam ne bu général la maanaam mu yokk affinité bi. Euh, bokk na ci mooy comme li sayyidat Aisha wax radiyallahu anha bi ñu ko laajee yeneen bi sallallahu alayhi lan la daan def bu daan nekk ci biir bi mu ne kaana fi mihnati ahli da daan nekk ci maanaam ci ci liggéeyu kër gi maanaam bu nekkee ci kër gi dana nekk di préoccupé wu ci kër gi am na sax ci benn xadis mu ne danaa def comme ñëpp ñi ñuy def maanaam di ñaw ay yére boppam ak di di di defaraat ay dàll di di yëpp da nga daan da daan day ratt meew yooyu yëpp da nga def ci biir kër gi mais bu julli jotee nag day dem julli yi hatta idha udhina lis salati xaraja ila salat ba bu julli jotee rek mu daal di génn dem julli ci mais doonutoon wax ne bon am na nag euh, moo tax tamit beneen affaire tam am na quoi te loolu ñun euh, génération bi ñu nekk quand même yaakaar naa ne loolu euh, jigéen ñi mën nañ ci mën nañ ci mën nañ ci kontaan quoi am na ku ma ko doon wax démb rek mu ne ma man mosuma fàttaliku sama papa téye bale di bale mosuma fàttaliku fu mu rax see ndab mosuma fàttaliku am na yu mu wax de mosu ko fàttali fu muy fóote ak yu mel noonu voilà quand même même ko dul def ñun ñëpp it yaakaar naa ni en tout cas suñu jigéen ñi am nañ moins à se plaindre que suñu yaay yi loolu je pense que ah voilà je pense que. Euh, côté boobu moom alhamdulilah moom vraiment gaa yaa ngi ci jéem a topp sunna alhamdulilah voilà ku ko ci deful xam naa rek insha allah nga bàyyi ko xel euh, beneen bi ci des mooy dañ ko laaj ne ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam su daan jóg su daan julli su daan su daan dugg ci kër gi lan lay njëkk def mu ne a nabi sallallahu alayhi wa sallam iza daxala al bayt tasawwak yéen bi su daan dugg ci biir kër gi li muy njëkk def mooy day sotti waaw bu sotti baax baax maa bu duggee loolu lay njëkk def mu nekk sunna boo xamante ne tamit gaa yi fàtte nañ ko yàlla nañu yàlla sàmm euh, imam al-Qurtubi rahimahullah ne xikma bi nekk ci yonent bi sallallahu lu tax mu daan soccu saa yu daan dugg ci kër gi nee na parce que bu duggee ci kër gi euh, li muy njëkk a def mooy day jubal ci soxna si nuyu ko daal di koy biisu loolu la daan njëkk a def comme nag da ko daan waajal moo tax mu daan soccu ngir waajal loola loolu léegi mu dee heureusement que occidentaux yaa ngi koy dundal bu dul woon léeg-léeg ah, waaw heureusement ah. voilà en fait xeetu doxalin yooyu nga xamante ne yu ndaw lay doon lay nuru lu ndaw wala tax koo bari solo wala yooyu mais yu am solo lañ quand même te sunna yeneen ci bi la sallallahu alayhi wasallam maanaam du yëfi tubaab sunna yeneen ci bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokk na nag ci li ko jigéen ñi daan defal mooy dañ ko daan liggéeyal maanaam daal ñu ko wax naan ko vesel baa bi day demal toppatoo ko wala kii baa ngi ne nu tudd Euh, soo soo soo ma jiitoon kër ga na nga toog yooyu yooyu moom amutoon te sayyidat Fatima radiyallahu anha doomam bi mu ñëwee bi jàmbat ne dafa bëgg ñu wutal ko mbindaan parce que dafa dëbb dëbb ba loxo yi commencé yàqu te nee na te te dafa ni woon Fatima bi daatul nit ñi Fatima sama daggit la lu ko neex neex na ma lu ko naqari naqari na képp ku ko def lu ko metti man la ko def ànd ak loolu yëpp bi mu ñëwee di wax lool di jàmbat lool naan wooye dama dëbb dëbb dëbb dëbb ba sama loxo yaa ngi ni yàqu ne xam nga mais woo ko ne ko bon c'est vrai que foo ko wutal la ko non non non kaay lu gën boo julleetee ba pare na nga wax subhaanallah 33 fois alhamdulillah 33 fois allahu akbar 33 fois nga jeexale ko laa ilaha illallah voilà demal nga defi ci loolu parce que voilà mais euh, loolu maanaam lenn lu ci nekk foofu ñu teg ko place am moom te pourtant moom da dimbali soxnaam yi mais terewul mu teg ne ak bi nga xamante ne moom mooy maanaam li nga xam ne mooy nii lii yëpp soxna si la du wax ne ah saa sama doom jii nga xam ne awma lu dul moom nag. ah vraiment parce que moom rek la fi dese woon sama doom ji nga xam ne awma lu dul moom li ma bëgg nag moom mooy nga dima ko toppatool dégg nga bul ko kii dee ko wutal mbindaan dee kii te saa yoo génnee sooy ñëw lañ ko indaaleel mbuusu banaana nga boole ko ay pom ak yo mais non loolu ay ay daanaka lépp la gën a lul ku ko def nag ci sa nga ko def képp ku ko def ci sa mbaax la ko ko def beneen mbir bi nga xamante ne daan na am mooy dañ ko daan muñal moom ni mu la daan muñalee euh, nettali woon nañ ko fii benn gàmm mu ñibbisi fekk dafa guddee euh, fekk mu aaye kër suñu yaay Maymuna radiyallahu anha mu ñëw ne nañ ko ubbil mu ne ko bii demoon fanaani ba heure bii demoon nga fanaani ko waaw maa ngi fàttaliku bañ ko wax ne waaw léegi imaginer yow bu doon yow nooy def am na suñu benn garant bu fu nekkoon ne damay damay daj ji bunt <laughs> non mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam deful loolu dafa dafa naxanteeg moom waaw waaye jàppale ma rek waaye waaye dimbali ma rek jàppale ma ci dégg ba ñu ubbil te lu demee noonu dal na ko ak sayyidat Aisha radiyallahu anha sayyidna Abu Bakar radiyallahu anhu dafa ñëw te yii li may wax nii euh, xadiis wér la euh, xadiis bii may nettali mi ngi ci euh, saxiix mi ngi ci musnad imam ahmad tam rahimahullah yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa sayyidna abubakar radiyallahu anhu dafa ñëw bi mu ñëwee ci kër gi euh, di tàggoo pour ubbil ko mu dégg sayyidat Aisha di yuuxu ci kaw yonent bi jigéen ñi xam koy def tamit jékki rek yuuxu la dugg see xam nga ak ni mu bëggee yenn ak ni mu ko fonkee mënut a imaginer loolu rek dem jubal ci ci soxna mais xam nañ ni bu ko fekkee voilà dina ko teg loxo daal. yenn saa salaama dox seen diggante interposé maanaam te moom lañ doon yuuxu ci kaw mais moom mu interposé wu non non mu interposé bi Seydina bi Seydina Abubakar radiyallahu anhu génne yent bi ne ko gis nga fi mu toll man maa dox sa digganteeg waa rek maa la anqastuki min ar-rajul man maa la musal ci waa ji maanaam papaam la koy wax après ñu commencé waxtaan waxtaan di neex voilà bi ñuy waxtaan ni waxtaan bi neexee mu ñëwaat tàgguwaat maanaam bëgg a déggaat di gis ni waxtaan wi neex na lool léegi la waxtaan wi demee na leneen <laughs> bi mu ñëwee mu ne yaa rasulallah sharik nii fii silmikuma kama tusharik nii fii xarbikuma yéen bi sallallahu waaye boole ma ci seen jàmm ji waay comme ni nga ma boole woon ci seen xeex <laughs> maanaam kon yenn saa sax doon muñal mais ñoom it dañ ko daan muñal bokk na ci liy waneel ni ko daan muñale mooy li sayyidat Aisha wax radiyallahu anha loolu mooy cas de figure bi nga xamante ne euh, en tout cas mën nañu mesurer mbir mi jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent ci ne bu xewoon ci suñu jamono kenn du des ci kër ga. mooy li doon wax ne daan nañu toog weer xadis bi mu ngi ci saxexe ah weer wi feeñ alxilaal summa alxilaal weer wi danaan feeñ dugg ba dugg feeñaat duggaat feeñaat kon muy ñaari weer yu tegaloon maanaam 60 jours d'affilée yoo xamante ni ci kër yëpp kër soxna yeneen mais salaasa mais ci du fa tàkk cin du fa tàkk Umar ibn Zubayr radiyallahu anhu laaj ko ne waa seen agent ko mais loolu lañ doon mu ne xanaa ñaar ñu ñuul ñi rek ndox ak tàndal ma rek ndox ak tàndal ma ndox ak tàndal ma ndox ak tàndal ma pendant deux mois d'affilée loolu mooy li nga xam ne moom euh, duñ ne ñëpp de waaye quatre-vingt-dix-neuf quatre vingt dix pour cent bu doo doon arrivé te waxul ne benn yoon la arrivé daan daan nañ toog léeg-léeg maanaam mooy ne kon lu bon quatre vingt dix quatre vingt dix pour cent bu doon ne day xew ñun suñ jamono loolu moom mooy mooy kër gi kenn du fa def rek loolu moom mooy synonyme woo kër gi tas na rek. Hmm. d'ailleurs problème bi fi muy njëkk nekkee soxna yi ñu ñu njëkk ñu fa jiitu ñoo ñoo yàq lépp au début parce que dañ naan mi ngi nii manul amul di takki jabar rek ba mu xamee ni dooleen fii la tollu moos lu ko tere woon yam ci benn yow yàlla sàmm waaw mais ñoom dañoo mën nekkuñu fi di def allusion ci yooyu dañoo mën loolu tamit day wane seen seen cellte ak seen màggaay te am na benn mbir bu am yi ñuy wax ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam il faut ñu comprendre que ne dañ ko war a roy mais nekk ku parfait cest à di xaar ci sa borom kër mu parfait comme moom loolu dafa loolu man ta ne lii ñuy wax ci soxna yéen ci sallallahu alayhi wasallam nañ mel dañ leen a war a roy waaye bu ñu xaar soxna si parfait parfait comme ñoom déedéet parce que euh, dimension bi ñu ne ñépp mënuñu àgg dimension boobu. muñalante bi war a am voilà du muñalante bi war a am euh, kon xam naa ñu tënk lool mu ne Xadiijatun Allah مصطفى حجة فاهي يا الأولى التي سبقت أتتها قبل فاقت كل مفتاحا مصطفى على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا نبي من عما بصحبه من سيدة خديجة رضي الله عنها mooy première soxnaam mu ne xadijatun sayyidatuna xadija bint xuwaylid radiyallahu anha fa hiya moom al mooy ka jiitu ka allati mooy nga xam ne sabaq jiitu na maanaam moo njëkk sumaatuha turam qablu ci lu jiitu maanaam lu jiitu sabaqat jiitu woon na ñu tudd turam parce que ci téere bi Cheikh euh, Hadj Malick radiyallahu anhu tuddoon na ko ci yeneen ñeenti bërëb Euh, bii mooy juróom-ñeelu yoon fu muy tudd turu Sayyidat Khadija radiyallahu anha ci téere bi euh, benn bu ci nekk nag day wax ay ngëneelam day wax màggaayam mais ñu retenir ci benn événement euh, bu ñu xoolee Sayyidat Khadija radiyallahu anha yonent bi maanaam comme ni ko ñëpp xame Sayyidat Khadija moom ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñii bi ñuy dencante sayyidat euh, Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi am ñaar fukki at ak juróom loolu mooy benn ñaareel bi ci def mooy Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam sayyidat Xadiija radiyallahu anha moom mi ngi am ñeent fukki at kon magi ko fukki at ak juróom mais li ci yéeme mooy musu ko xoolee bëtu maa la mag fuuf duma sa moroom maa ko def man mi fekk xale bu ndaw ma dugg ci moom nangam nangam noonu au contraire daf koo joxoon gëdd nangoo jël alalam yépp dépensé ko ci diine jël alalam dépensé ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te musul yokkat ak alal ju bari ju amoon mais lépp a lépp a dem te ci yonent bi sallallahu alayhi la ko def euh, ànd ak ne li ñu xam mooy euh, te loolu ni ko góor ñu xame noonu la ko jigéen ñi xame mooy ne Euh, góor gi moo war a yor moo war a yor soxnaam loolu moom mooy li ràññeeku li ràññeeku mooy góor gi moo war a yor soxnaam euh, problème bi nga xam ne souvent nag day faral di am aussi ci couple yi mooy ne góor gi day daw boobu responsabilité day wax ne Euh, non mais xam nga affaire ni mu demee àdduna bi léegi foog ngay def cinquante cinquante foog ngay def kii xam nga soo deful noonu affaire bi du dox affaire bi dafa lii noo xam nga dëkk bi dafa metti euh, économie yi doo mën économiser dara nag idée idée boobu souvent tamit day indi beneen pro problème yoo xamante ne dañuy réel loolu problème la yoo xam ne yu palpable la dë affaire bi mën na survivre ah couple bi mën na survivre malgré doxalin boobu mais après day ànd ak ay concessions yu bare bare bare yoo xam ne góor ñëpp tamit mënuñu koo muñ concession yu metti yooyu léeg-léeg góor ñi duñ a muñ concession yooyu yëpp ba pare benn mbir ak am na mooy ne li jaadu te li nga xam ne mooy doxalin bi yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jàngale te loolu mooy li war mooy yaa yor sa soxna yaa ko war a yor voilà comme niñ koy waxee da nga koy dundal dëkkal ko dëkkoo ko ah oui benn. su fekkente ne loolu am na euh, jigéen ji moom it daf laa war a dégg war na laa nangul mboolem lu dul mooy yàlla xam nga léeg-léeg ñu jigéen lu mu def rek ngir borom këram rek jaadu na lool moom dëgg la waaye ci charte loola muy nangul borom këram bañ a nekk mooy yàlla waa léegi bu fekkente ne parce que nag noonu ndax xam nga jigéen moom euh, borom këram moo ko war a yóbbu àjjana moo tax xam nga moo tax moom lu ko borom lu borom këram bëgg baax moo tax même nekkoon na nga xeesal na nga meesu na nga kii baax la koy def te bànneexu borom lay dab waaw borom kër gi moom bu demul àjjana nag yow nooy def moom léegi bu demul àjjana yow nag yow léegi ana lan lay def. bu demul moom du la yóbbu moom donc loolu wóorul te sax te sax bu bu bu moom bu demee àjjana sax yow sax dem àjjana wóorul ndax da nga da ngaa topp da koo topp ci loo xamante ne mooy da mooy ki nga xamante ne moo leen bokk bind yéen ñaar voilà euh, beneen mbir mi nga xam ne moom la Sayyidat Khadija radiyallahu anha def muy événement bu bu bu bu majesté mooy yéen ci salaam keroog xam nga daf daan def bu daan dem ci raaru Hira euh, ci xuntu woowa da daan faral di dem guddi gi da daan dem ay fan yu bari dellu si waat mais suy dem da koy waaja da koy waajalal yóbbal la mu war a yóbbu yëpp bu demee walla la mu koy dundee yëpp mu waajalal ko ko dina daan dem rek di beru jaamu yàlla mais ba mu ñëwee ak histoire Seydina Jibril bi mu des gis alayhi salaatu salaam walla tiit ñëw ñibbisi commencé ne walla man am na lu ma dal am na loo xamante ne lu garaaw la nangam daf ni ko kallaa abshir lan yuxzika allahu abadan innaka la tasilu rahim wa tasduqu alhadith wa tukrimu dayfa wa tu'inu ala nawa'ib alhaq wa taksibul ma'luma wa tu'inu ala wa tukr dayfa wa ko man yi am na lu ma dal man dama kii nag mu ne ko déedéet bégal xamal ni yàlla du la gàcceel du la toroxal abadan xoolal boobu xel dalal xel moo tax soxna yi tamit buñ ñëwee ci biir kër bu borom kër gi léeg-léeg situation yi day day day day ñàng mu jaaxle mais su ñëwee soxna si moo ko war a nal comme li Alxuraan wax li taskunu ilayha bu ko demee ngeen dalee ci ñoom maanaam jëm ci ñoom di dal mais boo ñëwee soxna si lim Euh, no mais c'est sa way yaa ko def nangam nangam looy def ci àll bi di toog foofu nit ñi nekk ci biir da nga mënta toog ci biir dëkk bi nit ñëpp dëkk ah. loolu na hmm? soxna yoo xam ne moom loolu lañ koy wax moom looy def ci àll bi baaxal laa wax kii maanaam nit ñi ñu ngi fii ci biir dëkk bi day dem voilà loolu la ñu di fa toog ay fan ay guddi loolu daa wóor lu ne mën na la fa feeñ mais di nga jox bi kay <laughs> mais moom déedéet daf ni ko rek wallahi yàlla du la gàcceel abadan mais xoolal li ko ci tegal dana ko yow dangay ngay jokk mbokk innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadisa te da wax dëgg say wax dëgg lay doon bëriwul looy doo dooy expliquer expliquer mooy voilà maanaam wax wax ju sutante wax ju sutante yow doo ko def da dimbali maanaam da ngay fàggu loo xamante ne amul nit day ñëw soxla dara yow yoroo ko mais nga dem wul fexe ba am ko indi ko da ngay yor ci ko boobu mooy wa taksibul ma'lum wa tuqri dayfa yow da ngay teral gan gan su ñëwee da nga def lépp lépp lépp ba teral ko voilà loo yor kër gi rek di nga fexe fexe fexe ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu nekk xeetu noos bu ndaw même bu bariwul mu nekk noos bu ndaw sax baax na amuloo lu dul ak benn bonbon ah rek nga nga fexe tàngalal ko ko jox ko bonbon ak café au moins mu voilà mu yëg ne. ñu ngi koy toppatoo yow dangay ngay def loolu ba pare wattu aynu ala nawaalib al haqq yii wër-wërloo ci biir nit ñi te jaaxal leen yow danga leen di xool di leen ci utal ay solution di leen ci jàppale maanaam loolu dañ ciy jàngee benn mooy le fait que da nga koy ci lépp ñaareel bi doo xool maanaam doo ko xool ne ko eh, problème bi dal na la nga gën ko enfoncer déedéet da koy gën a jàppale ba pare jug ba pare yii mu ko wax souvent dañ koy faral di wax bu ñuy wax wax ju mel nii mooy lan moom mooy man loolu day wane Sayyida Khadija radiyallahu anha xel mu ñaw mu rëy bi mu am parce que a nan la xamee ni lii ku jikko yii ku ko yor yàlla du la toroxal ak koo mën a doon foo mën a dëkk ku la mën a jur noo mën a mel fu lu mën a doon sa jaar jikko yii ñu lim nit du ko am ba pare di torox ci àdduna du am loolu dadul am mais problème bi mooy jamono jooju amul téere alxuraan wàccul dara mais nan la sayyidat Xadiija radiyallahu anha amee xam-xam bu tollu moom loolu lañuy ñuy wax xikma mooy sañes maanaam mooy am culture bu bu rëy di yàgg seetlu te xam nii ni mbir mi nii lay dox comme niñ ko xamee ah dañ koy faral di fàttali tamit même ci film bandi bi fu tout le fu bon lay mujj maanaam même ci film voilà kii di jàppale waate ki daan muñ ki daan def lii ki nga xamante ne moom mooy mooy le gentilhomme là kooku foo ko fekk même ci film ci lu baax lay mucc voilà parce que yàlla loolu lay doxal dina mën a am ay jaar-jaar dina am problème lu yooyu du ñax mais du torox abadan loolu moom du am du torox moom déedéet loolu moom moo tax jikko la yoo xamante ne yow mat a am la loolu dañ ciy xamee ne euh, jëkkër ji war nay fexe tamit di yor jikko yoo xamante ne jabar daf ciy fier mais yor jikko yoo xamante ne vraiment foo dem soxna si même moom mënul siggi xool nit ñi parce que tout simplement da ngay déconner tout le temps loolu tamit rafetul. waaw jigéen ji tamit mu xam ne mais yii day gaar-gaar day am moo tax nga gis bi sayyidat Khadija radiyallahu anha ñibbee lan la def dafa dem ci Waraqa sayyidat Waraqa ibn Nawfal radiyallahu dem wuti ji solution maanaam néewu ko rek ah non toogal yàlla da baax na nag déedéet dafa génn ne ko toogal te mu sàng ko dem génn nag dem wuti ji solution ci jaaxle gii boroom këram jaaxle sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy mbirum jigéen du baax moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fay na ko ko def radiyallahu sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu comme li sayyidat Aisha radiyallahu anha nee na daka daan tudd di ko tudd di ko tudd xoolal euh, parce que léeg-léeg bii question tamit ci la xam nga léeg-léeg waaw borom kër yu bëri yi mu am nag maanaam ah, subhaanallah bo moom soxna yu bëri yi mu am loolu bokk na ci ne imaginer li ñu li ñu mën a dogu mooy euh, maanaam bànneexu bakkan kese taxul woon mu naan takk ay soxna yu bëri loolu moom mën nañ cee dogu est-ce que ngeen yaakaar ne koo xamante ne bi mu amee vingt cinq ans nekk gën a tedd ci dëkk bi gën cee taaru ndax moo gën a taaru ci mboolem mbindeef yi sallallahu alayhi wasallam ëpp ci gëdd kooku gone bu mu denc xale bu jigéen bu mu denc loolu du ko jaaxal loolu moom jaaxalu ko mu dem takk soxna soo xam ne moom déjà am na 40 maanaam moo ko magee 15 ans ba pare des ak moom ba ni mu génnee àdduna takkul keneen boole ko moom moom rek la nekk dooloon en même temps pendant 25 ans bi soxna si di génn àdduna mu ngi am 65 ans comme niñ koy waxee léegi insha allah léegi laaj mooy benn affaire. ngeen foog ni kooku dina dem nag léegi ba dépasser âge yooyu yépp naan léegi damay sama bànneexu bakkan laay topp di wut ay soxla yu bari pour bànneexu bakkanam mais loolu yanuwul maanaam moo tax li mën a doog mooy bànneexu bakkan moom taxutoon moom. maanaam même yow maanaam même ci gën a ñàkk xel ci nit ñi xoolee analyser situation bi avec objectivité dana xam ne ah mbir mi kat du bànneexu bakkan mais nag maintenant maintenant on va on va regarder voilà on lan moom moo war a tax mais lii tax ñu ñëw ci loolu moom moo mat a xel mooy xam nga en général ku mel noonu su doon bànneexu bakkan a tax xam ngeen lu muy defa bu génnee àdduna day daal di def benn genre ouf de soulagement vraiment ngor rek ma ci bàyyi woon quoi fi mu tollu loolu lay wax heureusement voilà vraiment sonnoon naa quoi ngor rek ma ci bàyyi woon mais deful loolu. deful loolu daan tudd di ko tudd di ko tudd ba benn bés xam nga li ci yéeme mooy saa yu daan rendi xar ba biñ nekkee Medina saa yu rendee xar. day am wàll ci xar bi lu bari loo xamante ne da koy xaajale ne dem leen ngeen jox ko xaritu Sayyidat Khadija yi radiyallahu maanaam daf ko daan xaj moom ñëw rek ne eh, woy eh, kër gi ren nañ xar nañ denc lii nañ def lii nañ déedéet nañ lii parce que jamono jooju ñu amoon na muusal mu xam frigo yeeg yooyu kii woon mais dañ daan muusal loolu daanu bii ngeen dem joxe ko xaritu Sayyidat yi radiyallahu anha akbar la ilaha illa allah ba seen eh, Aïcha radiyallahu anha Xadija Xadija ciiraange <laughs> googu rek dal na c'est-à-dire que da koy dal séquence yu bari ndax Sayyidat Aïcha radiyallahu anha dafa fiiroon mm-hmm. dafa fiiroon fiir fiir ba mais fiiraange gu jég bu yéeme la fiiroo ay séquences yu bari bari day wane fiiraangeem boobu ci la bokk te pourtant loolu dan la ko yent bi de sallallahu alayhi wasallam mu naan ko mu ne ko mani yent lu mu ko doon rusirtu xubbaha yàlla daf maa wërsëgal mbëggeelam maanaam di tudd ne moom moom daf ma bëggoon rek te yàlla tax te yàlla wërsëgal na ma bëgg mbëggeelam am na beneen moment beneen yoon Haala bint Xuwaylid radiyallahu anha ñëw euh, maanaam sœuru Sayyidat Khadija la radiyallahu anha mu ñëw euh, nuyu maanaam yëg lu ne mi ngi ci buntu kër gi Yonent bi sallallahu alayhi haala maanaam euh, fàttaliku gi mu fàttaliku Sayyidat Khadija mu daal di ànd ak benn émotion allahumma haala genre oh yàlla ay way xaala ñëw na maanaam genre voilà kontaan gi mu kontaan ak fàttaliku gi mu fàttaliku Sayyidat Khadija radiyallahu anha euh, Sayyidat Aisha radiyallahu anha ne ko mais mais lii lan la màggat boobu nga xamante ne bëñam yëpp waddoon nañ génn àdduna bu yàgg léegi lan la genre comportement lan moo koy waral parce que tellement da daan tudd Sayyidat Khadija lu bari ndax yàlla mu ne ko xëy yàlla dafa defoon man dama koo bëggoon te moom it daf maa bëggoon muy benn dafa jël alalam def ko ci man jamono ji nga xam ne jigéen ñëpp xañoon ak ñëpp nit ñëpp xañoon nañ ma ko muy ñaar yàlla wërsëgal ma ci moom doom bi ma ko xañee ci mboolem yeneen jigéen ñi moo ma jurul sama ay doom radiyallahu anha maanaam nga gis ni kon fàttaliku googu njëkk googu maanaam nit ki bu amee soxna bu demee sax ba nekkatu fi bu mu fàtte njëkk gën si ko voilà mais jàll naa ci leneen am naa yeneen soxna vraiment léegi kilifa laa tax nga fàtte ñi nga seqaloon teraanga quand même quand même yàlla yàlla sant. voilà surtout buñ fi jógee ni ngay doxale ak ay xaritam maanaam da gis imaginer ne daf fee jóge muy doxale noonu ak ay xaritam imaginer bu fi nekkoon nu muy doxale ak xaritam maanaam ngir bëgg gi nga bëgg soxna si daf laa war a yóbbee ba képp ku mu am nga bëgg ko jàpp si moo tax Sayyidat Khadija radiyallahu anha ni mu defoon ak Yonent bi sallallahu alayhi wasallam seetu ci woon dara exporté woon na ci lépp moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam euh, xadisu sayyidat Aisha radiyallahu anha nettali ko na ko sayyidat sayyidna Abu Hurayra radiyallahu anhu nettali na ko ñeneen nettali nañ ko mu ngi ci saxiix yi imam Bukhari bu imam Muslim rahmatullah alayhi et cetera mu ngi ci sunan yi mu ngi ci euh, musnad imam Ahmad rahimahullah et cetera yenent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidat Khadija radiyallahu anha dafa doon ñëw Seydina Jibril alayhi salaam nekkoon ci biir kër gi mu ne haadihi Khadija mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam haadihi Khadija atat wala mu ne atat Khadija ci benn riwaaya wala hiya aqbalat maanaam mi ngi dëgg ma fa idha hiya atat fa balligha min Allah wa minni salaam wa abshirha bi baytin wala boog bi qasabin fi jannati laysa fiha xasabun wala nasab Xadija ngi nii di ñëw mi ngi nii di dëgmal radiyallahu anha Xadija Xadija mi ngi ñëw ata gis nga su ñëwee su yegsee nan ko jottali nuyoo bu jóge ci yàlla ak bu jóge ci mag te nga bégale ko aljanna euh, benn euh, kër goo xamante ne ci àjjana lépp euh, lu lu lu lu mooy corail perle précieuse la lépp noonu lay mel kër googu ak mbamb du ca am mbamb mooy coow lu bari coow lu bari du fa am waaye tamit coono du fa am maanaam gis ne borom subhaanahu wa ta'aala da koo fayee na mu def muy ni mu doxalee ak bi sallallahu alayhi nekk ci biir kër gi ci teraanga ak njekk moom la ko yàlla fayee kër googu coow gi mu ñàkk am mooy moom it def na tout ba doon woon coow nit ki noonu coono gi mu doon fànqal yéen salaasam parce que nag am na bu bu meloon nen mais vraiment doon mais loolu yëpp ak gi mu yëpp mu koo daj radiyallahu anha teg kilifa nekk ku mag góor ñëpp bëgg ko attention attention nag par contre góor ñëpp dañ ko bëggoon. radiyallahu anha mais moom mu ne déedéet kii nga xam ne man maa ko magee fukki at ak juróom man kooku moom moo ma doy radiyallahu anha مصطفى صارت إلى رحمة للرحمن بنت صه من قبل هجرتي هيجي من فلا داهي مصطفى على النبي وعليهم أجمعين السلام faaxat moo tax féete na kaw moom Cheikh Sayyidat Khadija radiyallahu kul la muftaxa bi li képp ku ñu mën ku ñu mën a puukare woo ci jigéen féete na la kaw. moo tax euh, ci jeexitalu buntu bi mi ngi naan Khadijatu moom moo gën ci jigéen ñi moom ak Aïcha kay radiyallahu anha moom la ñuy wute ku gën mais moom moom moo gën maanaam ci soxna yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo fekk jamono di kenn fekkiwul moo dund ak moom ñaar fukki at ak juróom lu kenn ci soxnaam yi amul te boobu jamono mooy bi gënoon a metti te moom moom maanaam ñi ci des dañoo récolter rek résultat wu moom radiyallahu anha te fekkiwul njariñal l'islam attention ñi ci des fekkee nañu njariñ la ba mu sottee moom fekkiwul fi mbir yi sottee kon saarat mujj na ilaa rahmatir rahmaani ci yërmande buur yàlla bi nga xamante ne moom mooy aji fees dell ci yërmande bintu sahin binta fekk mu nekk doomu sahin ñaar maanaam juróom benn fukk ak juróom maanaam ngir ne saat soixante la xaasi cinq la maanaam xeetu ramsu la maanaam junj la ngir euh, ci lim yi min qabli lu jiitu hijrati yi ci gàddaay yeneen bi sallallahu alayhi wasallam jiiman ñetti at moo tax fala tax ñu bul def mbir mi nii la demee trois ans c'est-à-dire gàddaay gi di am ci la Sayyidat Khadija radiyallahu génn àdduna te xam ngeen ni fekkee na embargo nañ ci waxtaan kaan am na ñaari at wala boobu ñu doon waxtaanee métti gi mu métti woon Sayyidat Khadija radiyallahu ci biir la bokkoon ñu toog ñetti at yoo xam ne dañ leen a embargo ba gaa yi mujj xale yi di di yuuxu ñenn ñi sax génn ci àdduna ñuy lekk munu amuñu lu ñu lekk ay xob lañ doon mujj di lekk. wala boog ay kii yu dee euh, euh, ay mbir comme ni gëléem gu dee wala ñu mel noonu ñu jël ko euh, fëgg der bi dem ba yu fënax ñu fëgg der bi tàngal ko baxal ko xeet yu mel noonu loolu la ñu jot di lekk amuñu woon dara finalement parce que tout simplement gars yi dañ leen woon ba pare parqué leen fenn camp de concentration dëgg lañ leen defoon te moom nangu woon na supporter loolu ak loolu yëpp mais loolu bu ne cest à que benn affaire moom nañ ko xam te loolu il faut que ñu comprendre ko quand mooy suñ jamono jii ñu nekk liñ fi mun bareetul liñ fiy mun moom bareetul ñooñu mun nag mais bariwul de. non bariwul de bariwul dara xam nga li ci yéeme maanaam lii comme contrefait comme pour suñ jamono c'est-à-dire que euh, mais ñu mais ngeen ma mais jigéen ñi mais xalaatuñ mais muñ mais un million yi problème yi ñuy wax nii yi ñuy wax nii yi ñuy wax nii mais un million bi xalaatuñ ko woon xalaatuñ ci seen programme bokku ci waaw moo tax ku ci arrivé muñ yenn muñ yi ci ñoom yàlla dina ko yëkkati jox ko cër moo xamante ne du ko jox kenn ci moroomam yi ci wàllu yàlla te ëllëg ci njabootam yàlla dina ko ci fayee loo xamante ne du ko fayee kenn ci moroomam mais bien sûr ay ay mais yii ñu fi wax nit mais non mais bu problème bi naree yegg ci un million mu problème boobu sa parce que moindre souci xam nga man li ma jaaxal suñu jamono mooy ne c'est-à-dire dañoo war a sëy mais problème warta am maanaam daa war a neex tout le temps et il faut il faut il faut reconnaître que surtout ñun ñii di dund fii en Occident muy góor ñi muy jigéen ñi d'ailleurs clairement presque amuñu ay problème ñun luxe buñ bëgg améliorer lañu am mais amuñu ay problème voilà di naan ndox mu sedd léeg-léeg nga boole ci boisson doo tëdd ci basan ah doo dégg ay bomb bëri na ci ñun ñoo xam ne mosuñu gis nit ku dee wala ñu rey ko mu tëdd ci mbedd bi ñun bëri na ci ñun mosul gis am na ci ñun sax ñoo xam ne mosuñu mosuñoo gis pistolet bu ñu dóor moment bi ñu koy dóor ñu gis pistolet bi bal bi génn ñu dégg tiir am na ci ñun ñu bëri mosuñu ko dégg xamuñu ko. il suffit que nga déplacé wu deux heures trois heures de temps par avion am na dëkk yoo xam ne boo fa demee noonu la nit ñi di rombee di dégg tout le temps ay bo ay bomb yu dóor et cetera ñun ñu dara fii il faut pas que taxaw fii naan muñ naa man c'est vraiment dama ñu muñoo dara c'est-à-dire que fii li fi am mooy luxe buñ bëgg mu amélioré wu loolu rek moo fi am voilà c'est rare ci ñun ñii fi nekk nii ñun fii ñu toog ñii ci salle bi c'est extrêmement rare nit ku fi toog ñetti fan yu tegaloo ci dundam yoo xam ne lekkul naanut ñetti fan yu tegaloo lekkul naanu fii raar na ci salle bi ah su dee am na mais loolu soriwul na ah. jëlal avion léegi nga def nga dem yenn dëkk yi di ko gis oui voilà raar na ci ñun ñoo xamante ne toog nañu euh, un yoo xamante ne benn yére rekk lañu am et que yére boobu bu tilimee dañuy toog pour duñ génn kër gi pour xaar yére bi bi bi wow ñu mën ko solaat pour mën a génn raar na ci ñun ñu mu dala ah, bu dee am na lu dëgg bon man personnellement mosuma dal alhamdulilah voilà man mosuma dal toog mosuma toog ñetti fan yu ma lépp naan alhamdulilah loolu mais il faut dire que ni loolu réalité la faudrait pas que yaakaar ne àdduna bi dafa war a wër-wërloo ci ñun li ñu bëgg gese abadan àdduna du demee noonu àdduna du demee noonu te couple boo xamante ne daa war a di savoir tout le temps tout le temps amul dara loo war a mën a naqari loolu moom il faut pas s'y bu la ko yàlla dafa def rek sant ko mais loolu il faut pas s'y attendre ñu ëpp ci ñun mais vraiment sincèrement ah te te te te te vraiment euh, mais vraiment sincèrement ah lu ëpp ci ñun ñun luxe kese kese kese bu ñu bëgg mu amélioré wul la ñu am fi dara lu tax ñu naan muñ nañu nangam mais vraiment ñun muñuñu dara. Euh, problème yi ñuy jàppee problème yépp mais il suffit que nga jël avion déplacé wu tuuti nga gis ñoo xamante ne dañ doon préférer yow nekk ci problème yow yi ngay wax li nga wax ne loolu problème la ñoom dañ doon préférer nekk ci yooyu mais ma mala ñu xaajalal maanaam ñu multiplier leen ko par cent ñoom ñu nekk ci loolu que ñu nekk ci situation bi ñu ne nii ah oui moo tax nañu sant yàlla te ban di nekk tout le temps di jàmbat di jàmbat di jàmbat di jàmbat di jàmbat kes c'est vrai léeg ñu nekk ci situation boo xamante ne du confortable par rapport ak surtout maanaam ñun li ñuy dund par rapport ak li ñuy jàpp mais kenn amul bi une vie parfaite amul kenn ku ne la loolu amul ah. loolu balaa nit di ko am xanaa kay mbete mu nekk koo xam ne xol bi yàlla rek ci nekk leneen nekku ci ci lay amee dundu gu neex mais fii yëggul foofu te kooku attention euh, euh, attention ah. kooku xol bay neex muy dund dund ko neex ci biir mais natt yi muy dund fu la ci waxoon benn maanaam yow maanaam jëmmi wax jëm la ko wax rek mooy wëlbati sa bopp jëmmi wax jëm la ko wax waxuma la dund li ko dund kon nañu bàyyi xel loolu insha allah ah te xam ne nag dëgg-dëgg euh, suñu couple yi tamit nañ ci sant yàlla ñu sant ci yàlla mu ne kon min an-nubuwwati aam al-ashri fii ramadaan jaawarat bil hajuun al-lahd wa harim euh, maanaam bi maanaam kon ci jiima ci juróom ci ñetteelu euh, ak laata gàddaay gi ci la génn àdduna moom radiyallahu anha waaye ci mina nubuwati bu ñu ko mënee nattale nag ci nubuwa gi maanaam mooy bi risaala gi ñëwee maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu demee bañ naan ko iqra bismi rabbika maanaam bañ ko joxee message boobu à l'âge de mu ne amal ashri mooy fukkeelu at fii ramadaana ci weeru koor ci la génn àdduna moo tax jaawarat dëkkaale na bil xajuuni ci dëkk bi ñuy wax xajuun euh, maanaam kon bi ñuy wax xajuun bërëb bi ñuy wax xajuun ca Makka allaxda bàmmeel ba jëmmum jë radiyallahu anha waa harimi maa ngi woo maa ngi euh, maa ngi woo sama naqaru bakkan ngir ne aka neexoon ma dem ziyaare ji wala boog ngir ne mbir mi dafa naqari dafa ma naqari ngir ne euh, période boobu dafa metti woon ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam te lu metti yenent bi metti na walam yusalli te julliwul alayha ci moom albadra albadru weeru mat bi weeru mat bi mooy yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mi nga xam ne moom moo leeral adduna shafi'una mi nga xam ne mooy ki ñu ramm sallim jullil alayhi maanaam jullil ak sëlmalal sallim sëlmalal alayhi ci moom ilaahi yow sa borom xayra munxazimi ci julli gu gu ak sërmal gu dul dog maanaam euh, lu tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam julleewul sayyidat Xadiija radiyallahu anha maanaam julleewul parce que jamono jooja àtteeg jullee néew wàcc ko tóor loolu moom moo taxoon. waaye ginnaaw sayyidat Khadija radiyallahu anha wa ba'daha ginnaaw sayyidat Khadija Sawdatu Musla mooy sayyidat Sawda bint Zam'a ibn Qays ibn Abd Shams radiyallahu anha al Musla makkee mu ma maanaam mooy nga xamante ne exemple la ci lépp radiyallahu anha tazawwajaha jël na ko soxna min ba'di sakraan te moom mooy ginnaaw ginnaaw sakraan te moom mooy sakraan ibnu amr ibnu abd qais eh, ibnu ibnu ibnu abd shams ndax sayyidat sawda baayam moom mooy zam'a zam'a baayam moom mooy qais Euh, Sakran nag baayam moom mooy Amran Amran ak Qays bi nga xam ne ñoom ñooy ba Qays bi nga xam ne mooy maami Sayyidatu Sawda euh, baayu Sakran maanaam moom mooy Amr ñoom ñaar ñoo bokk benn baay mooy Abdu Shams euh, mën ngeen ñëw jàppale si xale incha allah. kon ah, Sawda bint Zamaa radiyallahu anha kon moom la Yonent bi sallallahu alayhi wa muy wax nag ne ñoom ñaar waa Haajara gàddaay nag moom ak Sakraan radiyallahu anhu ñoom ñaar gàddaay na hijratan ak gàddaay lil Habshi ñeel Habasha mooy Éthiopie Abyssinie gàddaay na saaniyatan ñaareelu gàddaay ba sakkilhuma yàlla nga leen dëkkale ñoom ñaar jannatal firdaws àjjana yi firdaws ga zan ni'am yow yàlla muy borom xéewal yi euh, sayyidatu Sawda radiyallahu anha yonent bi sallallahu alayhi ngir ne dafa am maanaam ñoom ñaar la la la la la labatandoo loolu tax mu ne fii sawdatin ci sayyidat sawda mi radiyallahu anha kat rawaw toxal nañ ci xulfan ak wuute wa aïchatin ak sayyidat aïcha radiyallahu anha man anakan hiye ci ñoom ñaar saaniyatun moom mooy ñaareelu yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ndax ñoom ñaar la labatandoo dafa labat sayyidat Sawda radiyallahu anha ngir ne moom moom li tax mu denc ko mooy boroom këram dafa génn àdduna bi boroom kër gi génnee àdduna bañ jugee ci gàddaay ci gàddaay googu euh, mbir mi metti woon lool ci moom ci soxna si te yonent bi sallallahu alayhi ci Euh, bëggoon dalal loola niki noonu itam fekk na sayyidat Khadija radiyallahu anha nekku fi te dañ ko ko proposé maanaam sayyidat Khadija radiyallahu génn àdduna te mënu woon a noonu mu dem denc jël sayyidat Sawda radiyallahu anha ngir ñu mën koo jàppale ngir ni góor day am fu muy toll ci ñaari mbir maanaam ci kilifteef faw bu dee ci soxna waaye day am fu muy toll ci euh, spiritualité faw bu dee ci soxna loolu tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lim ne hubbiba ilayya an-nisaa'u wat-tiibu wa ju'ilat qurratu mu nekkee Sahih Imam Bukhari rahimahullah yeneen bi sallallahu alayhi man dañ maa bëggloo dañ maa soppaloo jigéen ñi ak parfum waaye liy seral sama bët ñu ngi ci biir julli ngir ne euh, jigéen ji dafa ne dafa bokk maanaam ci nit ki am na ay mbir yoo xamante ne moom moo tax nga eh, maanaam am soxna di tax nit ki di gën a jege boromam subhaanahu wa la en tout cas ci spiritualité pour mu yegg fenn fi daf koy soxla bokk na ci mooy su dee maanaam mooy nekk reflet wam comme ndax al mar'atu mir'atu al mar'atu mir'atu nga mar'a mooy jigéen mir aat ak mar a ñoo bokk li ñu leen di bindee maas gi ñuy maasee ni leen di maasee rek a wut maanaam mooy reflet la maanaam mooy seetu la sa seetu maanaam jigéen seetu la kon soxna si moom sa seetu la yow boo xamante ne boo ko xoolee da xam yow ni nga mel xam nga tey moo tax ku nekk daa war a jàppee soxnaam comme ah, euh, seetu bi nag jëmm ji ngay gis nga naan kii kii affaire ñaaw kii fii def lii kii mooy yow yaa mel noonu bu dëgg voilà kon loolu déjà mooy benn bi ah voilà kii dafa ñaaw kii dafa lii bakkan bi dafa def nii euh, bopp ak boppu mburu yi bii na fekk yow en fait sa bopp rek nga nekk di décrire loolu mooy benn ñaareel bi ci des mooy ne seetu la parce que maanaam. Euh, moom moo lay wax yow sa sikk yi nga am parce que fi mu toll nii fii ma nekk nii fi mu toll nii kenn du gis bët bon à part yenn yi flagrant yi mais bariwul nu kenn bi ma gisee nii ma toog rek mu xam samay sikk parce que bu ma fi ñëw damay sol grand bu bu koppat yi leneen bu leen yor kurus gi voilà c'est-à-dire il y a il y a il y a buy tax ba sama sikk yi du ñu gaaw a feeñ mais soxna si moom moo lay gis ci xaal bu ne ci jamono yu ne ci moment bu ne moom day xam moment yi nga dëkk yëpp ba pare beneen secret mooy yàlla day def ci moom mu am fitu ak sañ-sañu war laa mën a wax daanaka lu ne te du ci rus lu bari te du ci lu bari maanaam ce qui yow say sikki bopp parfois maanaam boo boo gisul kenn ku lay jàppale ci say sikki bopp sax wutal soxla au moins moom dina la dina mën a dut baax am sa sikki yëpp def nii yow kay fii yow nii bu ko defee sa sikki yëpp commencé feeñ ñi ngeen na nëbb yëpp affaire yi commencé ñu sulleeku waaw sikk yëpp feeñ sikk yëpp après nag loolu moom moo tax le fait mu nekk seetu moo la war a permettre nga war a mën a ne ah d'accord léegi comme sikk yëpp moom mi ngi koy yulli fi mu tollu góom yëpp mi ngi koy xolli te day metti te attention ñoom duñ ci seet ndax metti na wala mettiwul na mu gën a mettee sax parfois noonu lañ koy waxe voilà parfois nag nga gis ci ñu jéem a wiiri wiiri mais danañ wax lañ bëgg a wax rek waaw te nag xàmmewuñu yeneen xàmmewuñu waliyu xàmmewuñu dara dara nii ñu koy sentir dong lañ koy wax voilà donc loolu déjà lu fait que nit ki mu koy jariñ loolu muy mën a xàmmee ay sikkam di ci mën a jëm di ci mën a def ay effort di mën di yi ndànk-ndànk loolu moo tax nit ki da koy soxla pour mën a avancer beneen mbir bi tax mu koy soxla aussi mooy euh, te côté boobu bu lu am solo la parce que ñu bari duñ ko bàyyi xel junj nañ ko léegi mooy li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam doon wax ne innal mar'ata xuliqat min dila jigéen dañ koo bindee ci faar kot kot kot kot kot la ci lañ ko bind te faar noo def day dëgg day def nii mu ne soo ko bëggee jubbanti soo ko bëggee jubbanti da nga koy damm te mu ne damm ko mooy nga nga mooy nga may ko baatam noonu noonu noonu lañ koy dammee mooy may ko baatam mais boo musee mu ne da nga koy wëlbati di ko jaw jëfandikoo di wëlbati rek di jëfandikoo di wëlbati rek mais ni mu mel nii moom faaw da koy bàyyi noonu sinon day damm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam melale ko comme faar xadis mu nekk ci musnad imam ahmad rahimahullah le fait que yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu melale faar jigéen c'est extraordinaire parce que faar mooy loo xam ne bu boo ko moom faw nit ki moom mënoo koo dóor ba pare nit ki te te te day day mooy dóor def ko ko point mort li naan point mort sawaay day day day moom dootu mën a bouger kaw da koy kawut te faar googu moo tax ñu bari bari en fait dañuy nekk ci kër gi ak ak ak des milliers d'exigences te xamuñu ne ki ñu nekkal nit la comme ñoom ku am ay bëgg-bëgg am ay bañ-bañ am ay nu ñu mën a mel am lu ñuy bëgg am am am am lu ñu mën a supporter tout simplement ak lu ñu mënul supporter non seulement dañuy ñëw ak seen ay milliers d'exigences mais dañuy ñëw. Ah, en même temps di dóor faar bi maanaam comme ñoom faar lañ maanaam dañuy ñëw <laughs> di bës te xamuñu ne moment bi ñu leen di mettital comme seen faar la ñoom moment bi ñu leen di mettital ci seen wax ci seen doxalin seen jëfin seen maanaam ñoom affaire bi ñu ngi mettital seen bopp réellement maanaam seen bopp lañ nekk di mettital te yëguñu ne ñoom seen bopp lañ nekk di mettital foofu la foofu foofu problème bi di nekkee parfois mais yow boo ko noonu boo comprendre ne kii de sama seetu la comprendre que ne kii de sama faar la rek mbir mi day daal di commencer woyof voilà te am na beneen affaire bu ci am boo xamante ne moom la euh, te maanaam mooy doo bari looy dégg voilà maanaam dafa am loo xamante ne boo ko réglé ci problème bi couple bi lu bari réglé wul mooy la loo xamante ne wax maanaam mooy wax yi ñuy wax xam nga léeg-léeg dañ koy man wax yu garaaw a garaaw yu ñaaw a ñaaw a ñaaw euh, def bu duggee ci fii mu génnewaat fii ci saas boo mënee sax ba dugg moo gën moo gën waaw ah. mais loolu ni mu valable ci góor ki ci ku góor gi noonu la valable ci jigéen ci noonu la valable ci jigéen ji moom it muy mën di dégg di dékku di mën di muñ di mën di supporter te daan ci ñëw léegi ci sayyidat Sawda mi radiyallahu ta'ala anha mu ne wa ashharul qawli an maata xilaafatu Faaruq Mustafa wa ashharul qawli an maatat xilaafatu Faaruq bi aaxiri haadaa ghayra daa taquumi siiw nag ak mooy ne moom sayyidat Sawda radiyallahu anha maatam dafa génn àdduna xilaafata Faaruqin ci xilaafay Seydina Omar radiyallahu anhu li nga xam ne mooy Faaruq mooy kiy tàqale dëggante dëgg caaxaan lu baax ak lu bon bi aaxirihaa ci mujjantal bi te kon moom mooy ñaar fukkeelu at ak ñett ndax Seydina Omar radiyallahu anhu ci ñaar fukkeelu at ak ñett ci jeextal gi ci la euh, xilaafaam yem mu ne daa bàyyil xayra daa wax ju bokk tëg xayra daa wax ju bokk tëg lii taxu mi bu ko defee nga taxaw ci lu jub euh, waaye li ñu war a li ñu tax jub maanaam fi nga xamante ne njàngale mu mag mi ci suñu sujet bi fi la nekk mooy bayit bi ci tegu id hamma Mustafa id hamma xayrul ba raya tarkaha ja'alat mana صافات من الدهان صفى على نبي وليهم أجمعين سلام ربنا دائما عما بسعبه مصطفى إذ هم خير الباب صفات عليتها مصطفى على نبي ليل أجمعين سلام ربنا دائم منع ما بسحبه من إذ هم ba mu mébétee xayrul baraaya gën di mbindéef tarkaha ci bàyyi ko loolu am xam nga euh, mooy ahlu siyar léeg-léeg dañuy wax ci wàllu bàyyi ji euh, ñu ci bari ngir ñàkk xam raison bi tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne woon day bàyyi sayyidat Sawda radiyallahu anha ñoom dañ ne li mu nekk woon mag moo tax maanaam dafa demoon ba nekk mag mu ne ko léegi xam naa dañ lay noppal vraiment mënatoo voilà vraiment yor sa ay ah voilà mënatoo amut say exigence daal en tant que soxna xam naa ne doo ko mën a matalati daal nañ la ko teggi euh, mais loolu loolu ci njort rek la tegu te euh, du njort gi gën rafet mm-hmm. ci boroom jikko tedd yi sallallahu alayhi wa sallam contraire liñ mënoon a wax mooy dañuy ne xamuñu lu tax mu bëggoon ko bàyyi buñ ne mais moom xam na lu tax te loolu beneen mbir la aussi muy léeg-léeg euh, a kon loolu dañ ci jànge beneen mbir mu am solo mooy léeg-léeg euh, couple ni mu mën a nekkee lépp jàmm am lépp kii dox bon pas lépp dox parce que wax nañ fi léegi ne lépp du dox dina am luy problématique dina am luy metti dina am ay jafe-jafe dina am ay xat-xat mais léeg-léeg mbir xew loo xam ne yow bëggoo wax lan la te amuloo beneen solution lu dul bàyyi loolu it am. moo tax lim ne ba mu mébétee tarkaxaa bàyyi ko rek loolu rek lañ mën a wax mais moom it néewul ah yan su saa daal décidé na nee na daf may bàyyi kon man naa dem déedéet dafa ñëw ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam déedéet buñ def noonu bàyyi ma ma bokk ci sa soxna yi ma nekk ci kër gi même bu fekkente ne léegi dootuma amati ay léegi garawul mais bàyyi ma ci kër gi moo tax ja'alat dafa def manaabaha aw ayam li mu faffaatin ñeel ka nga xam ne dafa sell ci gépp kanam anit tuwaam yi wëlif tuuma dafa sell sell sell ba nga xamante ne amul benn tuuma bu ñu mën teg ci kaw mooy sayyidat Aisha radiyallahu anha moom la jël ayam mu jox ko ko loolu dañ ciy xamee ne Euh, xam nga yenn saa salaam ay ay ay ay bi moom nekkuloon farata ci moom moom xam nga ay ay loo farata ci ñeneen ñi waaye yenn moom mais terewul da ko daan doxal ngir maandu gi mu maandu ak jub gi mu jub sallallahu alayhi ñaareel bi ci des mooy euh, ay kii euh, sayyidat Aisha kii sayyidat Sawda radiyallahu anha bi mu nee moom dafa ne ah xam naa ngëneel gi mag gi nekk ci ronu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci soxnaam ya ba ci biir àjjana ni may def mooy damay xam naa ni moom ba ma moom moom moom daanaka mënu ma koo mënuma ko mënuma ci rëcc mais dinaa ko laaj quand même mu may ma njëkk ci mu bàyyi ma ba bokk ci soxlaam yi ba tey waaye sama ay ma jox ko sayyidat Aisha radiyallahu anha loolu mooy négociation te loolu war naa mën a ne war naa mën a jàppale comme li Alxuraan wax wa sulhu xayr tout le temps négocier jéem a ut solution moo gën tout moo gën moo gën position bu radicale solution bu radicale euh, yeneen bi sallallahu alayhi wasallam may na ko ko ne ko bon d'accord loolu may naa la ko nga bokk ci kër nga nekk ci kër gi bokk ci yi mais ay icône amul loolu day gën a firndeel ne mbir la moo xamante ne du lu nu du lu mën a wax te lool am na ci droit ci ne li tax mun man du ko wax waxu parce que su ko defutoon loolu li muy tekki mooy képp ku tàqali kook wala soxna fu tàqali ko borom këram day nekk dans l'obligation di expliquer li tax te obligation boobu amul mais day firndeel ni problème amoon na parce que kër gi mënuñoo xëy kër gi neex xumb ñu xëy suba teel rek néew ne may ma saa te lépp neex xumb. nit ki noonu góor gi du ñëw rek maanaam du dund du dund ak soxnaam dund ko neex xëy suba teel ngay saway ay femme léegi nit ñuy def mooy demal si bàyyi naa la loolu du du am du demee noonu problème day am ngir tàqali ko mën a am problème moom day am. Euh, kon moo tax. li lii mu def yonent bi sallallahu alayhi tamit njëkk gi mu ko bàyyee may ko ko maanaam euh, loolu dimbali na leen ñoom kenn ku ci nekk maanaam sa compte newoon na ci mbir mi wa binta sittin Mustafa wa binta sittin ha wal muxtaaru من قبل هجرته هجيما فلا تغي مصطفى على نبي وليل أجمعين سلام ربنا دائما بصحبه مصطفى بمكة عام عشر في shawali bada نصف دون متاهب مصطفى على نبي وليم أجمعين سلام ربنا دائم من عما بصحبهم wax nañ la na ñoom ñaar la labatandoo loolu lay wone ne mën nañoo takkandoo ñaari soxna ci benn jamono te loolu bu ko kenn def problème Mhm. aussi. voilà kenn dem <laughs> di créer sa bopp problème yoo xam ne bu ñu waxee nga naan ca gàmmu ga laa ko dégg woon voilà mais mën naa ne maanaam xam nga lu yéeme liñ doon wax sànq ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mais mooy cas de figure mooy situation yëpp présenté na woon nañ ci dundam mais loolu yéeme ci ay mbiram. sallallahu alayhi mu ne wa sittin waaye doomu juróom benn at xawaa am na ko jël na ko almuxtaaru yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tan sayyidat Aisha radiyallahu anha précision yi mooy lan loolu daal ci ñëw min qabli lu jiitu hijrati yi gi gàddaayam ji man ñetti at falaa taxi nii bul gëlëm bul bul fi nekk di gëlëm affaire bi li xew mooy sayyidat Aisha radiyallahu anha bi ko yonent bi sallallahu di denc juróom benn at dongo la amoon benn gis nga maanaam à l'extrême parce jël la soxna su mage wala yu magee mais jël na soxna su ndawe te bi makkatin mbir mi makka la xewe ca makka ama ashirin atum fukkeelu at bi la am na ñuy wax fukkeelu ñaar ba la mais lu wér mooy fukkeelu at ba fi shawaal ci weeru shawaal la amee te xam ngeen ni yenent bi sallallahu alayhi wasallam ah, xam nga euh, dëkk bu nekk ak culture bu ne dañu am ay aada ñoom nag arab yi daa bokkoon ci seeni aada mooy weeru kori mooy sawal mooy kori duñ ca jël jabar duñ ca dalloo jabar moo tax sayyidat Aisha radiyallahu anha ne leen ah yéen a ngi wax loolu de waaye man mii de yenente bi sallallahu alayhi wasallam kori googu ci la ma jël te ci koor gi la ma dalloo maanaam koor gi ci laa sëy si maanaam mooy tamit mooy màbbal lépp mooy ne mooy ne léeg-léeg booy booy marié wu booy marié wu léeg-léeg ay aada yu bare bare bare bare dañuy wër wërloo ci mbir mi wala gaa yu bari di di di dugal naan non mais c'est xam nga ñépp lii lañ def xam nga il faut nga def lii boo ko deful day ñaaw wala soo ko deful aaday ah, maam yi la xam nga rek. naka indi indi indiwuñ ko fi donc duñ ko fi jëlee te yow yow mi ko fi indiwul kay yow obligé wuloo sàmm maanaam wéyal ko. xam nga bu doon sax yow mi ko fi indi bu doon yaa ko fi indi sax yow mën nañu comprendre nga reyante pour mu def mais comme indi woo ko fi te te te te te te te te te baaxul kay lu tax ngay sentir ne da nga am da nga investir ci mission war koo wéer moo tax ci weeru sawaal boobu badaa ci la feeñee maanaam ci la takk gi amee te loolu mbir moomu lu mat bàyyi xel la parce que weeru maanaam mu ne taarixu mawlidiha bu dee taarix buñ ko mënee nattale nag ci mawlidiha ci gane àdduna moom sayyidat Aisha radiyallahu anha mu ne fiddaa ni ci ñeenteelu at bi la rek min umam yi ci ati nubuwa maanaam bu ñu xoolee kon ak yenent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu nekkee yenent biñ biñ maanaam biñ ko yabalee xew-xew boobu ñu doon waxtaan ak sayyidat Khadija radiyallahu ba mu xewee teg nañ ci ñeenti at Sayyidat Aïcha radiyallahu anha doog a gane àdduna comme Sayyidat Aïcha radiyallahu anha maanaam ca fukkeelu at ba lañ ko di inc li muy tekki mooy at la am mbir mi est léegi calcul bii est-ce que équivoque na waaw wala déet wala dafa leer est am na dara lu équivoque ci mbir mi équivoqueul de voilà kon nag euh, bu kenn wax ne. non en fait euh, c'est que bu ñu nee juróom-benn li mooy fukk ak juróom-benn wala ñaar fukk ak juróom-benn mais tekkiwul juróom-benn non juróom-benn la. il faut que ñu comprendre que ni époque dañuy changer aada yi dañoo wuute te nit ñi bokkul xam nga. ñun suñu jamono maam ah sama maam ñoom ay moromam bu xale bu jigéen toogee ba am ñaar fukki at te sëyul ñépp inquiété wu ci kaawoo ah voilà vingt ans ñépp dañu commencé inquiété mais kii du ko dal nañ ko xoolal ndax amul yaram nañ xool ndax kii est-ce que ko ndax nangam ñaar fukki at a ngi nii am na ko te fi mu toll ba tey déggagul alxayri mais loolu mooy cas de figure bi doon am mais léegi ñaar fukki at nga am boroom kër moom mooy mooy mooy exception bi day évoluer selon temps bi la époque bi la vision ñun bi ñuy am ci mbir mi bokkul ak vision bi nga xamante ne moom la ci borom culture bu nekk di am ci culture am ci réewam ci dëkkam ak ci seen ay aada bokkul fokk ñu nangu ne loolu dafa exister beneen mbir bi ci des mooy ne yonent bi sallallahu bu doon mbir mi am na lenn luñ ciy ŋaññ wala luñ ciy tuumaal. yéefir yëpp fokkaloon jamono te ñu noonoo ko gépp noonoo ñooy njëkk a kaas maanaam loolu la njëkk jël def ko poñ nga walla xale bu tuuti bi mu def takk juróom benn at rek la am nangam nangam ça c'est non liidu maanaam bu doon bu doon ne am na lu ca aay ñoom ñoom seen waa jamono gis nañ ne dara aay na ca kon yéefir yi mu dëkkal ñoom ñooy njëkk a jël loolu def ko benn benn xeetu mais maanaam mooy nekk seen argument principal bi ñuy kaase bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñuy bi ñu koy contrer mais li ci yéeme mooy kenn tudd ko ci ñi ko gën a noonu mosuñu tudd affaire boobu def ko benn problème kon problème problème culturel la et que yi ci am na bu kenn jàpp ne dëgg maanaam xam nga jamono joo gis jamono joo gis. ci jamono ñu ëpp doole ñu ëpp doole wala ñu ëpp alal ñoom seen ay xeeti gis-gis maam ni ñu gisee adduna bi daanaka ñi ci des ñëpp soit dañ leen koy imposer wala boog ñooñu bëgg koo roy ci ñoom maanaam léeg-léeg nga gis te te loolu day dal ñu bari léeg-léeg nga gis koo xamante ne. Euh, danaan wooye vous savez siècle avec le développement des sciences et technologies euh, lan moo tax ñuy bañ ay euh, voilà ay ay ay yi pourquoi ñuy bañ naan sàngara au vingt-et-unième siècle avec le développement de sciences et technologies hein, pourquoi l'homosexualité n'est pas acceptée mais mais attendez wax leen ma bii yii jikko yi ban rapport la am ak développement scientifique ak technologique ban rapport la ñu amul mu rapport mais parce que en fait euh, euh, nit ki bu xësee ba am complex boobu maanaam tout le temps ñi ëpp doole la classe dominante ñoom tout le temps ñi ci jour parfois dañuy am tendance ne dañ leen di roy ba pare dañ leen di roy ci lépp mais lii dommage parfois mooy la tax ñoom ñu raw leen duñ leen ca roy maanaam la tax ñu raw leen la tax ñoom ñu am technologie de pointe bi te ñoom amuñu ko loolu moom duñ leen ci roy mais lañ leen di roy mooy jikko ñaaw yi ak yooyu cette perversité bi côté libertinage côté boobu rek la ñuy bëgg ni dañ leen ciy roy bàyyeeku bi ci diini côté boobu moom daañ ci sawar roy bi moo problématique amul rapport en fait léegi classe dominante bu nekk époque bu ne comme que ñoom dañu imposer seen façon de voir les choses fu ñu dem yóbbu ko fa bu ñuy signé ay contrat sax da gis clause yi dañ ciy dugal euh, mais nag na ngeen def ay effort ci loi yi na ngeen def ay effort ci nangam mais ne parce que moyen de pression la et cetera. maintenant ki nga xamante ne moom muus mooy ki nga xamante ne du bàyyi euh, époque yi ak localité yi di am ay effet ci mentalité ak idéologie moom c'est-à-dire que moom parce que xam na ni dëgg gi moom day sax nit ñi nag ni ñuy xalaate day day dafay dafay dafay dafay dafay changer nit ñi ñoom ni ñuy xalaate moom mooy changer et que jamono tey fi mu toll il a nit ñi niñ doon xalaate tey fi mu toll bëri na ci loo xamante ne kenn ñëwul taxaw di ko prophète et pourtant mënoon na nekk dëgg comme mënoon na bañ a nekk dëgg mais jamono jooju moom képp ku waxutoon loolu yow da marginal ki ab xel nag mooy ki nga xam ne danaan ah man nag du ma bàyyi jamono yi maanaam jamono ji may dund classe dominante bi di changer sama bopp man ni may def mooy damay jéem a topp dëgg rek parce que dëgg googu après de toute façon parce que imaginer nga topp ay idées yu bari yu faux yoo xam te ne benn baaxuñ ci yépp dara du ci dëgg nga xëy dee léegi boo demee looy wax lan ngay wax parce que dama daan seetaan BFM gars yi les tous les intervenants ils disaient ceci et cela loolu ngay tontu parce que dama doon euh, euh, gars yi boobu jamono boobu xam nga vous savez ngay wax te li nga xam ne du soppeeku mi ngi fii sax caaxaan mën nay nekk benn xeetu genre fuurit lay sa kaw rek mais bu ngelaw li uppee tuuti nga gis fuurit yépp seey. dëgg moo fi des te dëgg nag mooy li dëppoog li yàlla wax ak li yentu saa jàngale loolu mooy dëgg kon problème bii ñuy wax mën na nekk problème idéologique walla boog problème conception des choses tey mën nañ sax gën a limiter mbir en Occident mais am na ay société yoo xam ne ba léegi loolu du problème ci ñoom du problème ci ñoom am nañ ku nekk xam na ne voilà euh, ku ku am ay xame ay pël dina ci jékki-jékki gis ci xale bu ndaw ñu ne waaw ñu ne xale bi maye nañ ko walla euh, nangam léeg-léeg sax day day nekk ci këru nañ ko may. du du dem sëyi gum sax du maanaam day day day sëyi ji mais du du du jëkkër ji mais day dem ci kër gi voilà ñu dénkaane ko fa muy liggéey ñu naan jëkkër ji kii nañ ko may te loolu man mi gis naa ko man gis naa ko lu mel noonu imagine nag c'est man maa ko gis waxuma laa ñi nga xam ne ñoo ñu gënoon a mag maanaam mbir mi mbir mi dafay évoluer mu ne fii Taybatin ca Tayba mooy dëkk bu neex ba dëkk bu sell ba dëkk bu teey ba muy Madinatu Munawwara ala saakina afdal saa salam ama ihda ci at bu jëkk ba kaana nekk na nag mubtaniyan ci la daloo nag foofa maanaam ca weeru Shawwal bihaa ca la daloo bihaa ca moom lahaa ñeel ko fekk ñeel na ko tis'atul a'waam juróom ñeenti at fan tasumi mandargalal loolu maanaam donc dafa dem ba am juróom-ñeenti at te juróom-ñeenti at sayyidat Aisha radiyallahu anha dafa ne bu jigéen amee juróom-ñeenti at day daal nekk jigéen ju mat sëkk voilà idha jigéen bu demee bu jigéen bu demee ba am juróom day daal nekk jigéen ju mat sëkk c'est-à-dire euh, ba juróom-ñeenti at mën naa bañ a gis mbërëgëg yu mel noonu mais puberté signe puberté yi mën na bañ a feeñ ci moom mais boo demee ba am 9 ans foofu il faut s'y puberté yi mën nañ feeñ à tout moment voilà ce qui veut dire euh, kon war nañ koo xamal yu bari aju ci balaa muy am 9 ans. comme quoi mbir mi euh, te temps dafa gaaw ah. ça file imaginer nga am sa doom mi ngi am 9 yow yi ko war yow xamugoo ko yow papa ji xamugoo ne doom ji yii war na ko te ñu ngi waaj am 9 ans wala 10 ans wala day dem ba am nekk puberté am dugg âge puberté. du xam attey mbërëg yaa subhaanallah sayyida Aisha radiyallahu anha lu bari ci attey mbërëg moo ñu ko indil lu bari na mais imaginer ñaata jigéen ñu riiri yu bare bare bare bare bare bare bare ci bëri affaire bëri mais lu dool ci yeex xam nga léeg-léeg sax da ngay yéemu en fait da yéemu naka lañ mën a sàggane à ce point loo xamante ne ñoom da leen a concerner directement ñun góor ñi concerné wuñu mais ñoom dañ ko rii rii rii rii rii rii rii parfois sax dañ la ciy dóor benn cas boo xam ne yow en fait xam tuutee lay desee xam parce que da da ngay ne da ngay en fait da ngay tiit quoi. naka la nit ki mën a demee ba am maanaam ba am at yi mu am te xamul at yi te daf ko toucher directement voilà kañ lay set bu setee nu muy def ah da nga gis jigéen ñoo xamante ne dañuy set léegi dañuy set léegi de au lieu ñu julli ñu jëm sangu ji julli dañuy ne bon set na maanaam dañuy set tàkkusaan bi ñu ne nañ xaar ndeysaan xam naa tàkkusaan bi laa set dañuy xaar ci kanam mu dem sangu ji alors que balaa tàkkusaan bi di génn war nañu sangu di ba dem julli wala ñu set ci guddi gi ne moom finalement naa xaar ba suba bu ma yeewoo rek sangu yeneen i cas de figure yoo xamante ne am na ci ñeneen yoo xam ne problème bi ñu lay wax mooy dañ naan la ñoom dañoo jàpp ne fii ñi ngi gis deret rek loolu mbërëg la tudd dañ dul julli buñ demee ba gisatuñu deret léegi ñu commencé julli après li leen di poser ci problème mooy liñ koy gis day bari quand même maanaam dafa bari trop quoi te duñ xàmmee ne lépp du lépp du bu jotee da war a sangu raxasu dem julli mais yooyu dañ ko xam am na ci sax ñoo xamante ne xamuñu nan la ñuy xàmmee weene seet nañ dëgg-dëgg ñoom benn façon rek lañ xam boobu façon la ñuy xaar bu ñëwul dem nañ am na ci ñoo xamante ne xamuñu lan mooy seen aada maanaam mooy euh, seen cycle bëri na ci ñoo xam ne xamuñu lan mooy seen cycle problème mu bi ci boppam moo problématique ci ñoom am na ci ñoo xamante ne xamuñu euh, maanaam mbir bi dafay jaxasoo ci ñoom te xamuñu ne ñoom amuñu cycle donc dañoo war a dem ci li ñu tuddee tamyiz amuñu aada dañu war a dem ci di ràññee et cetera et cetera et cetera et cetera te dafa bari ay cas de figure cas de figure yu dul jeex loolu attention nag et il faut fair très attention parce que ñu bari bari dañuy jàpp ne comme jàng nañ ndax dar yi wax nañ ci waxu mbër donc c'est bon alors que non yi pour ñiy jàng wax la ñi jàng ñi doog a jàng wax di doog a mën a wax ñooñu ñooy jàng Laxdari yi mais du pour ñi nga xam ne dañoo war a jàng dëgg dëgg dëgg dëgg ak par exemple jigéen ji nga xam ne dafay soxla xam affaire u mbër dëgg ah non imaginer euh, cas de figure yi ñu bëree maanaam c'est que y a même des problèmes yoo xam ne yu élémentaire lañ ci mbër mais yoo xam ne Laxdari xaajul ba koy traité c'est juste entrée en matière la Laxdari entrée en matière la. voilà y a beaucoup beaucoup beaucoup de choses. faut que il faut que ñu voilà maintenant euh, les responsabilités bu jigéen ñi kese la war a wax ne way euh, yéen seen kii la yéen waroon a toppatoo loolu déedéet ñépp ko war a jàng ñépp ko war a xam mais surtout surtout quand même jigéen ñi ak ñi jàng nag da war di jël ay jamono yoo xam ne dañuy beral loolu buñ ci tollee ci di jàngale ba yegsi ci dañ ko war a jël beral ko ay jamono wax ko leeral ko tas ba mu leer nañ indi cas de figure bari ba mu leer ni lii jigéen ji ko dégg fi mu toll moom xamatuma lan waaye masala bu aju ci wàllu bëri moom dootu ko rëcc ci mais problème bi moom mooy xam ne lan moo yéeme li yéeme mooy bari na ñoo xam ne ay jàngalekat lañ mais problème mu mbërëg da leen a tënk ñoom bu ñu déggee question bi ci mbërëg la aju rek dañuy commencé dañuy commencé tiit parce que euh, complication yi mën a am ci mbir mi ndax da leen a tënk parce que joxuñu ko gëdd bi mu war. jànguñu ko li war li imam ahmad ibn hanbal waxoon rahimahullah makastu fil hayd tis'a sinina hatta atqantuha toog naa di jàng question mbërëg pendant neuf ans ma mu maîtriser ko neuf laa jàng question mbërëg pour maîtriser ko waaw waaw bëri na ci ñoo xamante ne boo leen boo leen laajoon lan mooy durée bi gën a minimal bi nga xam ne soo ko gisee loolu gis nga bëri xamuñu durée maximale bi xamuñu ko ñaari mbëri lan mooy durée minimale bi nga xam ne ñoom ñaar ñoo war a nekk pour ñu mën a wax ne waa ndaw si libre léegi li mu gis loolu bëri la maanaam bi mu gisaatee dara bëri la wala bi mu gisaatee dara loolu mbër wala boog ba mu gisaatee dara mbër boobu ci bëre la bokk durée minimale bi loolu xamuñu 15 jours la maanaam mooy soo gisee mbër ba mu jeex fii ba 15 jours loo gisaat doo ko boole ci mbërëg bu bees mais mbërëg bu bële la bokk bu njëkk ba da koy boole wala ci décompte boobu boo boolee nag dis diggante yëpp ba mat 15 jours loolu liggéey wax nañu gis nga bëri 15 waaw gis gis nga bëri bu bees et maximum durée maximum bi 15 jours la tamit mbërëg bu demee ba weesu 15 jours dootul mbërëg te loolu mooy pour débutant pour débutant bi amul durée minimale amu ko. c'est-à-dire que mais loolu mooy ci wàllu jaamu yàlla yi waaye bu dee ci wàllu aada yi vingt-quatre heures la mooy ci wàllu aada yi maanaam mooy pour ci wàllu jaamu yàlla yi mooy lan mooy euh, pour nga mën a arrêter julli loolu moom lu lu tuuti sax dalay tere julli amul durée minimale mais bu dee pour ñu mën a teg mbir mi ci aada maanaam mooy ne par exemple ay at fase ay yu bëri at yu mel noonu war aju bu boobaa durée minimum minimale bi mooy euh, un mooy un jour maanaam ak guddi maanaam guddi ak bëccëgam mooy vingt-quatre heures voilà au moins yooyu ci aada am na lu ñu tuddee intiqaalul aada tamit am na nga jógee ci benn aada dem ci beneen aada maanaam léeg-léeg jigéen di gis 5 jours 5 jours 5 jours jékki-jékki affaire bi changé de 4 jours wala 6 jours wala 8 jours loolu su ko dalee ñetti yoon ci lay xamee ni léegi jóge na ci benn aada dem na ci beneen aada. et cetera voilà léeg-léeg aada yi jaxasoo. mooy muy gis deux jours gisaat trois jours beneen mois bi ci tegu maanaam day gis deux jours mois bi ci tegu mu gis trois jours mois ba ca tegu mu gisaat deux jours mois ba ca tegu mu gisaat trois jours mois ba ca tegu mu gisaat deux jours mois ba ca tegu mu gisaat trois jours bu boobaa day xam ne aadam loolu lay demee par deux trois deux trois deux trois deux trois loolu lay aadam maanaam léeg-léeg moom mu nekkee noonu maanaam aadam mooy cycle mooy ab am quoi lu mu koy gis donc yooyu yëpp il faut le maîtriser ko de telle sorte que su demee ba mbir mi jaxasoo parce que souvent jigéen ñi bu ñu amee doom wala bu ñu feebaree yenn feebaree wala ñu def yenn accident yi seen mbëri gi mën na jaxasoo bu boobaa ñu delluwaat d'abord ci seen aada yooyu yëpp ay xeeti mbir la yu ñu war a xam. am na yeneen ak yeneen ak yeneen def nañ ci am na waxtaan buñ ci yuñ ci defoon yu yaatu ci bunt boobu voilà donc euh, et cetera dafa bari ay mbir yoo xam te ne jar dafa jar a xàmmee daf cee jar a xam insha allah euh, Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ngir tënk balaa ñuy tëj yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la gënoon a bëgg ci nit ci jigéen ñi la tax nag mu gënoon koo bëgg yelloo na ko ah, moo ci gënoon a nekk ndaw waaye lay wane la lam gënoon a nekk ndaw li tax mu am effet mooy li mu wax sur euh, li mu wax Seydina Jaabir radiyallahu anhu radiyallahu anhu bi mu ne ndax da ngaa ki nga denc nag mag la wala ndaw mu ne ko mag la mu ne ko ah lu te maanaam jéeg la daal lu terewul nga denc ndaw bu ko defee ngay mën a foofu moom. maanaam euh, mais du du du du. Euh, foofu bànneex kese kese kese du loolu mais parce que ki gën a nekk xale souvent kii bi ngay am ci moom maanaam attention bi muy laaj nga di ko ah ngay dalal xelam di ko nax di voilà di man di foo moom di mën di dugg moom ci ay biir yoo xam ne mag ñi doo mën a dugg ak ñoom ci yooyu. Hmm? li tax euh, mu gënoon koo bëgg dëgg dëgg dëgg mooy Sayyidat Aisha radiyallahu anha borom xam-xam la woon jaamkatu yàlla la woon soppeem la woon di soppe baayam xaritu ki gën a ki mu gën a bëgg ci mbindeef maanaam ki ki ki yent bi saa mooy baayam te Yonent bi sallallahu daanu nëbb ne Sayyidat Aisha radiyallahu anha la gënoon bëgg comme bi ñu jugee ghazwat Zaat Salaasil la si si si Amr ibn al-As radiyallahu anhu ne Yonent bi sallallahu wax ma kan nga gën a bëgg ci ñi mu ne ko Aisha mu ne ko non góor ñi moo tax may wax mu ne ko baayam Abubakar mu ne ko ku ci tegu mu ne ko Omar mu ne ku ci tegu mu ne ko Ousmane mu xam ne woo non kon man sori naa ko maa ngi ci ginnaaw parce que dafa jàppoon ne yéen tout ça salaam vraiment parce que ni muy doxalee moom buy wax di ko xool et cetera dafa foog ne non kii moom maa mën la gën a bëgg ci nit ñi. ndegete booba maanaam moom noonu la doon def buy waxtaan nii day day xool ñëpp ba ku nekk day jàpp ne kii daal li may xool bari na kon xëy na. daf maa gën a jox attention quoi waaye nga gis ne yenn ci saa dafa bokkoon ci jikkoom mooy da daan affirmer de claire et décomplexée que ni dafa bëgg soxnaam sax ndax da ko doon wax ci sëy Xadiija radiyallahu anha te gis nañ ko fi ci Seydina Abu Bakr euh, euh, kan euh, Sayyidat Aisha radiyallahu anha waaye tekkiwul fu mu dem rek di di di ko waxtaane te du lool de lu nar wax rek mu détourné waxtaan bi ba yóbbu ko ci soxna si di wax ne da koo bëgg du loolu du demee noonu quand de de naka la récupération politique voilà lu ñu wax rek mu def récupération politique jaar ci soxna si soxna si moom nangam nangam daal di commencé wax ne <laughs> non du demee noonu nag mais quand même mu mën a affirmer clairement ni ma bëgg na soxna si ba pare di mën a wax ay jikkoom yu rafet te loolu lu am solo te sayyidat Aisha radiyallahu anha baax ji mu baaxoon sell gi mu selloon nekk jaamukatu yàlla ba pare ñoom ñëpp mu ëppoon leen xam-xam ba pare ëppoon leen leer parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na moom dong lay sàngoo dool ci benn mbàjj wax yu ñëw Seydina Jibril sallallahu alayhi ñëw sell te googu moom moo ko amoon kooku yelloo na mu gën ko bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina Aisha radiyallahu anha sayyidina Jibril sallallahu alayhi wasallam ma indil portalem ne takk ko denc ko jël ko sa soxna ndax sa soxna la adduna sa soxna la àllaxira aljana et cetera non bëgg du ko gën a bëgg lu kii la mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy génn adduna mi ngi génn adduna ci néegu sayyidat Aisha radiyallahu anha fa lañ ko rob te booba mi ngi am ci ay at moom la Seydi Hadji Malick radiyallahu anhu xam nga xayu mooy le vivant kii dund dund bu amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yem te dund yépp ci dund googu leen jóge muy borom bi subhaanahu wa ta'ala Euh, maanaam mooy dix-huit dix-huit ans et que sayyidat Aïcha radiyallahu anha turam ci boppam mooy Aïcha maanaam mooy ki nga xamante ne dafay dund di jot maanaam euh, taamar boo tamit di ko ji di di ko di ko jigéenal waaye di ko jox dayo maanaam mooy ki nga xam ne day dund dund gu kawe maanaam ki nga xam ne par essence ak dund daane ci moom voilà ah, a ah, Aïcha am na ñu may gis nii mu rek <laughs> ñooñu euh, seen Aïcha kon radiyallahu anha yeneen ci bi sallallahu ci biir néegam foofu lañ ko rob ba pare nee na mi ngi génn àdduna ci sama diggante dënn bi ak put bi maanaam yenn saa sana ba pare tuflitam ak sama tuflit jaxasoo yenn saa sana jël boppam teg ko ci dënn bi allah xaal boobu ci la génne àdduna ba pare muy socc xaal li mujjee def mooy da doon loolu la mujjee def bopp bi nekk ci diggante dënn bi ak put bi muy xeetu jaamu yàlla bi nga xamante ne maanaam dinañ xam kon lu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla dafa bëgg dafa def ma bëgg jigéen ñi ndax daf leen daf koy delloo ci ndax jigéen ji day delloo nit ki mais nag attention kooku nitu yàlla bi moom la ñuy wax ah. mais ki nga xamante ne affaire u àdduna rek dafa ñor moom il a que côté charnel voilà côté animal bi rek la yor bestial bi voilà plutôt moom lay yor mais ki nga xamante ne nitu yàlla la moom loolu noonu mais parce que le fait que muy am benn genre extinction bu muy am bu nekk soxnaam extinction bi muy am maanaam day nekk moment yoo xam ne léeg-léeg adduna bi dootu ci ah maanaam dootu ci amati beneen souvenir parce que mi ngi ci mu ngi ci bala xal ma daawam ah mais adduna bi moom dootu am benn maanaam c'est comme si bi existait tout en fait. parce que moment boobu nit yàlla yi ci la ñuy profité ci la ñuy amee seen mbo contemplation yi gën a kawe ci lañ koy amee moment boobu ak bu ñuy julli moo tax yàlla sallallahu alayhi ci xadis boobu mu lëkkale ne jigéen ñi ak julli def ci diggante bi rek par point. te boobu mooy xeet parfum bi bi bi bi voilà bi bi gën a kawe mooy voilà mu ne mu nekk moment boobu te soccu day may ngërëmal yàlla comme ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa mardatun soccu day setal gémmiñ te day bégloo borom bi subhaanahu wa day tax yàlla kontaan ci yow moo tax xaal boobu yenn saa salaama nekkoon moo gën ci xaal yi maanaam euh, moo tax bokk na ci jaamu yàlla yi gën a kawe ci jaamu yàlla yi nga xam ne moom la nitu yàlla yi di def ngir xam ko mais awaam bi xamuñu ko xamuñu duñ ko moo tax doo leen gis awaam yi jamais ñu def mais nitu yàlla yi moom loolu dañ koy bàyyi xel dañ mais affaire bu réy réy la ci ñoom dafa màgg ci ñoom dañ koo xam. di ko jaamu yàlla nag mu bokk seen jaamu yàlla yi nga xam ne ci lañuy ñuy mange lu bare bare bare bare bare bare ci instant bu gàtt mooy buñ dañuy jël seen bopp bi teg ko ci dënnu soxla si voilà mu nekk dalluwaay noppalu moment boobu voilà loolu jaamu yàlla ko mais bu kawee soxna si tamit bu dee nitu àdduna la moom du comprendre dara day jàpp rek ne kii moom instant bi mi ngi ci bala ma daaw c'est vrai mais mi ngi ci aussi en même temps mi ngi aiguiser spiritualité moment boobu moo tax nit ki jamono ji muy gën a yegg ci borom subhanahu wa ta'ala li ci gën a jariñoo mooy moment bi nit ki di accouplé wu ak soxnaam parce que moment boobu nit ki day nekk dans une extinction totale extinction lay nekk mais bu dee nitu àdduna yi ñoom côté bànneexu bakkan bi rek lañ ciy gis mu jeex. alors que nitu yàlla bi moom dafay gis ne kii chemite day gis ne moment boobu day profitoo pour mën a dugg nag ci adduna yi nga xam ne ci yeneen univers yi nga xamante ne euh, voilà yu kawe yi parce que te moom il suffit que ñu projeté wu ci rek pour dem ci il suffit que ñu projeté wu ci pour dem ci parce que moment boobu seen lépp euh, voilà dafa dafa dafa dafa maanaam maanaam voilà amatuñu benn yëg-yëg ci leneen voilà extinction totale parce que extinction nit ki balaa mu ko nit ki fi ko gën a mën a amee mooy mu nekkeeg soxna maanaam maanaam mu extinction mooy mooy fanaa jeex parce que mënul am extinction bu mel noonu bu bu mel noonu lu dul foofu amul beneen moment bu nit ki am à nit ki di julli yegg ci maqaama yu kawe yu koy permettre buy julli dootul yëngati dara ci àddunaam te loolu bariwul mais nit ki buy ànd ak soxnaam dina dem benn moment boo xamante ne mais dootul yëngati lu existé ci àdduna extinction mais totale moment boobu nag ñoom ci la ñuy pour mën a transcender univers yi projeté ci yeneen univers yëpp. looloo tax mu nekk jaamu yàlla bu mag et que euh, gi ñoom duñ ci gis lu dul bànneex te parfois bu ko comme yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nga xamante ne le fait que soxna yu wuute bëri daf koy permettre en même temps comme que jigéen ñi kenn nuroowul ak sa moroom parfaitement en fait kenn nuroowul ak sa moroom parfaitement donc da ci profité pour mën explorer univers yooyu de manière différente voilà <laughs> parce que c'est comme si day nekk ci biir julli moo tax concentration bi nit ki bi yàlla di la laaj yow ci moment bi ngay julli de telle sorte que da ngay bàyyi àdduna yépp nga fase ko moment bi ngay julli sa xel sa xol warul nekk ci leneen lu dul ci biir julli gi nga nekk maanaam da ngay mel ni comme si da nga nekk dans un moment hermétique bu tëju nit ki buy ànd ak soxnaam ci moment bu hermétique boobu lay nekk muy góor bi muy jigéen bi loolu moom moo tax jigéen ju spirituel li muy mën a may góor gi moment boobu jigéen bu spirituel nga xam ne jànkatu alxuraan la jullikat la kii la et cetera xam na spiritualité soobu na ci yoonu yàlla et kooku moment boobu li mu koy may bokkul benn bu doon jigéen boo xamante ne mooy ci maas gi la ci arma la bokkul d'ailleurs d'ailleurs il faut nit ki am na fu mu yegg ci gisoo leen nitu yàlla yu bari ñuy divorcer lu bari parce que day am benn moment boo xamante ne jigéen ñi duñ leen mën supporter maanaam jigéen ji bu àggul benn niveau spirituel du mën supporter ci kër jooju du ko mun voilà parce que profondeur euh, maanaam day day voilà en fait du ko attan spirituellement du ko attan te loolu day day day day day day am effet ci ni muy mën a euh, voilà ci ni muy après ni muy di ni muy doxe après day am effet day am jeexital ci moom ci ndaw si de telle sorte que du gis lu dul lu dul bu ma sañoon nga may ma sama baat si moo tax yonent bi sallallahu alayhi soxnaam yi nekk ñu exceptionnel et que Sayyidat Aïcha radiyallahu anha li taxaw mu gënoon ko bëgg mooy loolu spiritualité bu kawe boobu. le fait que li muy mën a profité ci moom période spirituelle am maanaam ci spiritualité am doonu ko woon mën profité ci keneen. et que le fait que Yonent mujjee maanaam nekk génn àdduna ci xaal boobu mu nekkoon ak moom. loolu day juñ junju ne yenent bi bi mu fi jógee nii mel ni ku fi jóge ci zaahir ci ki nga xamante ne dix-huit ans maanaam xayyun la am ci at dund Aïcha maanaam ki nga xam ne par essence dafay dund moom yenent bi sallallahu ñu ngi continuer di dund voilà sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi ñuy jeexale mooy kër vie conjugale dafa primordial ci ko comme niñ ko waxee léegi doo dégg mukk jigéen ji tey ànd ak boroom këram et que ku nekk jàpp ne ni nga dund maanaam ànd gi ngeen ànd moom vraiment euh, mbo maanaam la nga ci doon sàkku yëpp am nga ko ci ñu xëy waaji ne la sawaay femme may naa la sa baat lool du am loolu moom yaakaar naa ne yan wul maanaam waaw bu problème amee sax bu ñu nekkee bu ñu dundee maanaam ci biir néegu sëy moo tax arab arab nikaax baatu arab la nikaax nikaax ci arab day tekki sëy comme wolof ziwaaj mooy tekki comme tubaab li mu naan mariage mais nikaax xam nga sëy baatu sëy wolof bu ko waxee da ciy jublu ñaar buñ nee Moodu ak Kumba sëy nañ day tekki ñaar mooy mooy mariage am na seen diggante mais sëy nañ day tekki am nañu relation conjugale comme arab mais loolu ano deewul ano deewul moo yeneen bi sallallahu alayhi wasallam xoolal day daan def tawaaf ci biir këram këram yépp gu nekk mu dem soxna samu aaye soxna sa fa nekk mu siq moom dem sangu ba wër ba yegg ci kër gi nga xamante ne moom la mujjee fa la war a aaye nag foofu nag foofu lay mujjee mu ne fa parce que dafa bokk ci xàqu way dencante moom lañ doon wax sànq bi ñuy tàmbali ne dëkkoo da cee bokk mais moo tax Seydina Anas radiyallahu anhu bi mu nettalee loolu ba pare dafa ne ñun de dañ doon mu ne dañ doon wax ne yeneen bi sallallahu dafa am doole yi fanweeri góor loolu tamit day moo tax nga gis nitu yàlla bu mat sëpp en fait du du kii du naka laa ko doon tudde du nekk maanaam faaw maanaam day nekk góor daal voilà pour mën a tënk wax day nekk góor maintenant mën na bañ am doom pour d'autres raisons wala ñu mel noonu mais du nekk ku infertile totalement tamit ku kii mu tudd nan lañ koy jaas bi non parce que infertilité bokkul ak beneen bi. Hmm? noonu non non am na beneen boo xamante ne mooy kii mënta am doom bokkul ak ki nga xamante ne man naa am doom ah stérile voilà voilà du stérile tamit mais moo mais parce que spiritualité moo ko mooy tax moo tax nga ci gis ñoo xamante ne dañu am santa ak lu teg mais dañuy am doom dañuy continuer di am doom fekk am nañ cent ans ak lu teg. kon xam naa ñu yem foofu insha allah wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wala wala xam naa après question yi ñooy ñooy ñooy insha allah daanaka dañ foog ñu tënk ko parce que dañoo war a ranger salle bi incha allah bismillah waaw baax na waaw waaw baax na am na amul laaj gars yi liggéey wa kon xam naa dañuy ñëw ci question yi nga xam ne jot na fee rot donc am euh, kuy laaj ne moom dafa bëgg xam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa mus na dugg ci waañ wi pour togg wala di jàppale soxna yi maanaam ci togg waaw waxoon nañ ko léegi ndax euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam man luñ ci xam mooy daan kaan fii mihnati ahlihi la la la Sayyidat Aisha radhiyallahu anha wax maanaam mooy da daan ci euh, liggéeyal soxnaam yi ama togg euh, loolu bi dapte maanaam ne togg ci jëmmi boppam ci biir waañ bi loolu xawma benn dalil boo xam te ne danaan togg na ci jëmmi bopp amma euh, euh, euh, doon la liggéey jàpp ci liggéey bi ak yu mel noonu loolu moom xam nañ ko te loolu daan na ko def te euh, togg gi tamit ci liggéey googu la bokk te loolu soo ko defee du nekk loo xamante ne lu jomb la ngir ne ci liggéey yooyu comme li sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha loolu lay def mais jëmmi nag ne togg na ci jëmmi boppam dugg na ci biir waañ wi soxna yi toog mais moom mu dugg ci biir waañ wi loolu dëgg dëgg te d'ailleurs sax loolu du du ngóore jigéen ji maanaam jigéen ji nekk ci biir salon bi di liir journalam soxna si kii waaji doo toog di di di toog vraiment loolu ku ko gis dina ni lii lu mu doon yàlla na yàlla sax wallahu ta'ala a'lam. ok jërëjëf euh, ñaareelu question bi kii dafay laaj ne ndax euh, dafa am ay tâches ménagères yoo xam ne dañ leen réserver exclusivement aux femmes. Euh, tâches ménagères yëpp jigéen ñi la war ci kër gi te loolu mooy li nga xamante ne. Euh, moom ci lu dul benn du ñaar ci njàngale yonent bi sallallahu ci jamonoom loolu moom moo am jigéen gi la war ci kër gi góor gi bu ci nekkee baaxam la comme ni nga xamante ne jigéen gi bu jëlee alalam dugal ko ci biir kër gi baaxam la tamit voilà loolu moom mooy li nga xamante ne mooy di ràññeek wallahu ta'ala a'lam kii day laaj ne ci lan le le ñuy dund ci société occidentale ci lan la mën a influencer euh, rapport bi am entre góor ak soxnaam ak euh, lan mooy solution yi nga xamante ni mën nañ ko pro euh, jëfandikoo pour mën a préserver ni ñu war a dundee jàngale yonent bi sallallahu alayhi ak ndax voisins yi am na rôle bu ñu ci war a ak lan moo ciy rôle kenn ku ne ci couple bi question bu la question la boo xamante ne daanaka euh, li ñu doon waxtaanee yëpp peut-être que dañ doon doon nañ tourner quand même autour de loolu euh, mais li ñu mën a tënk rek moom mooy d'abord nit ñi ragal yàlla. première chose mooy lépp tabaxu ci ragal yàlla ñu xam ne yàlla mooy seen borom après ñu muñalante couple bu bu maanaam couple dip existé wul lépp loo xamante ne ñaari way dencante yi d'accord nañ ci. te xaraamul rek te nuñ mën a arrangé woon te ba kenn ku ci nekk gis ci sa bopp te xaraamul te ñoom ñépp ñi mi ngi mi ngi dox mi ngi dox pour ñoom loolu mooy li nga xamante ne mooy li te lépp na tegu ne ni ñépp ku nekk ragal yàlla ci li nga xam ne moom moo war ci digganteem ak moroomam wallahu ta'ala alam maanaam amul kon kenn mënta wax ne masalan euh, ñoom Samba day wala ñoo kii seen couple la mel kon man sama couple noonu la war a mel déedéet kenn du wax ne ñi fi nekk ñëpp nii la ñuy doxale kon man noonu laa war a doxale déedéet déedéet maanaam kenn ku ci nekk da ngay doxale maanaam li nga xamante ne yéen ñëpp d'accord ngeen ci yéen ñaar te yéen ñaar kese nag d'accord ngénte loolu mooy li nga xamante ne moo ràññeeku am amma leneen li ñu ci des di di wax ak kii wala li bëgg li ñu kii loolu yëpp parce que lenn lu ci nekk mën na du Sayyidat Khadija radiyallahu anha ni alalam lu bari moo ko daan def ci kër te ñëpp xam nañ ni góor la war. maanaam liñ déggoo ak li nga xamante ne mën nañ ko muñalante loolu daal nañ jël pré loolu teg ko ci principe ni nit ku nekk nekkee kenn couple bu nekk tamit noonu la nekkee benn. kon ñu doxale noonu wallahu taala alam jërëjëf mu am yeneen question yoo xam ne nag yu gën a yu gën a général la mm. par rapport au mm. bi ci jëkk ci day euh, laaj ngeen ñëw ci ay leeral ci la aju ci viande halal parce que bu yàggul dafa am conférence bu mu ci euh, déggu Lyon boo xamante ni ki ko doon def doon wax ne système halal bi ci boppam daanaka euh, c'est uniquement commercial borom subhaanahu wa moo ne wala taakulu mimma lam yuzkar ismullaahi alayhi wa innahu la wa inna ash-shayaatina la yuuhuuna ilaa awliyaa'ihim liyujaadiluukum wa in ataatumuhum innakum la mais bu na lekk lépp loo xamante ne tudduñu ci turu yàlla ndax loolu ak kaccoore la ak génn topp la mais nag seytaane yi ñoom dinañu nekk di déey seen mbokk yi maanaam yeneen nit ñi nga xam ne seen ay mbokk la leen tudde ngir ñuy dàggasante ak yéen ci sujet boobu waaye yéen boo leen leen toppee xam ne yeneen a ngi bokkaale yàlla ak leneen ndaxte lépp lu ñu tuddul turu yàlla ci loolu xam nga benn affaire dafa am ab jullit borom xam yi d'accord nañ ci ne bu tayee ñëw rendi am xar te tuddul turu yàlla ca la mu rendi moo ko tey wala boog mu rey ko reyru woo xam rendi rey ko reyru woo xamante ne yàlla àndu ca donte tudd na turu yàlla masalan mais da ko assommé wala yu mel noonu ñëpp d'accord nañ ci ne loolu dafa xaraam dafa xaraama lekk léegi imaginer naka nga mën nit ki mën a taxawee ne yéeféer bi moom bu ko defee bu ko neexee après di mën naa dagal maanaam naka la li jullit ren di gën a mën a ren di gën a mën a baaxee li jullit ren di loolu est-ce que yan la maanaam maanaam mbir mi loolu ku wax ne commercial kese la soit dafa gëstuwul dëgg-dëgg mbir mi wala boobu mu nekk koo xam ne day topp bànneexu bakkanam di waxee bakkan rek yàlla nañ yàlla sax wallahu ta'ala a'lam donc kii da doon laaj maanaam dafa bëggoon da doon sàkk ngeen ñëwaat ci mbirum bokkaale yàlla bokkaale yàlla mooy lépp loo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko yelloo moom donc nga ñëw boole ko ci boole ci keneen lu demee nekke euh, lu demee nekke ñaan am na ñaan yoo xam ne may ma dërëm may ma yére loolu xam ngeen ni lu lu jàppandi la ci nit waaye am ma masalan tawal ñu may ma xéewal def ma def ma millionnaire may ma wërsëg may ma may may ma doom may ma nangam yooyu nga xamante ne mbiru yàlla la loolu mooy li nga xamante ne nit ki su ci commencé dugg day du commencé dugg ci bokkaale beneen bi ci des moom mooy li nga xamante ne euh, nit ki parfois ci considération bi muy considéré rek maanaam jàpp ne kii li yàlla di def lépp moom mën na ko ak i am na sañ-sañ boo xam ne dafa indépendant ci sañ-sañu yàlla ak yu mel noonu am na nag mbir yoo xam ne léeg-léeg mën naa nuru bokkaale te doon bokkaale ngir par exemple euh, man tey bu ma nee euh, maanaam fi mu toll yéefir bi bu nee taw bi saxal na gàncax gi loolu bokkaale lay doon alors que jullit bi bu nee taw bi saxal na gàncax gi du doon bokkaale lu tax parce que jullit bi bi mu nee taw bi saxal na gàncax gi lim ci sous-entendre mooy yàlla mi doon taw tawal na ci sababu taw bi gàncax gi sax na maanaam moom loolu la dégg ci ginnaaw wax jooju loolu moom moo tax tamit mbir mi parfois di jafee définir ala kulli xaalis bokkaale mënef na koo tënk rek tënk ko ak ci ne mboolem loo xamante ne lu yàlla moom bokkaale bokk parce que comme waat kuy jiñ boo génnee ci keneen ku yàlla yaa ngi ci biir bokkaale voilà ak yeneen ak yeneen ci lépp loo xam ne yàlla rek lañ ko war a defal nga dem boole ci keneen yaa ngi ci biir ah, moom da doon laaj ndax yeexe yi nga xam ne dañ koy yeexee julli farata te li ko waral euh, doon liggéey maanaam ndax julli yooyu après dinañ ko nangu. Euh, après problème nangu ak ñàkk a nangu loolu yëfu yàlla la mais. Euh, nit ki moom ala kulli loolu la maanaam def na bàkkaar te tooñ loolu mooy moom moom mooy li sax wallahu ta'ala a'lam donc kii da laaj ne bon laaj bi nag dafa xaw a ndax day wax ne euh, ban jugement la l'islam di def ci ay xale yoo xamante ni seen géniteur day day commettre ay turpitude maanaam ay xeetu caay-caay ci ñoom te fekk moom mu ngi lié toujours ak seen liyaay ndax xale yi dañ dañu war dañu war a waxe loolu ndax maanaam ndax xale yi dañ ko war a wax war a boog mais dañ war a bàyyi noonu rek ngir euh, euh, cër bi nga xamante ni dañ koy jox ay parent ah non non non non parce que loolu déjà mooy yàlla la muy benn ñaar moo li ma comprendre ci laaj bi mooy euh, mooy en gros waajur bi day day day day sàkku doom yi da leen siif ci gàttal loolu la. Euh, bu fekkente ne loolu la loolu moom xale yi waruñu cee noppi dañ koo war a génn parce que tamit soit maanaam ñoom seen àdduna lay yàq ba pare daleen di dugal ci mooy yàlla loolu moom moo tax xatta subhaanallah ci sharia nit ki bu ñu ko tiimale woon euh, euh, pistolet ci bopp bi euh, ne ko defal yëfi góor jigéen bu ko defee moom ci boppam dañ koy boole ci daan bi ñuy daan góor jigéen ñi parce que li tax mu def maanaam ni mu ko defee mooy ne parce que mbir la moo xamante ne bu dee góor la mënta ne lu lul mu am ci bànneex maanaam mu lu dul mu mu nekk consentir parce que mënuñoo comprendre que ni cërëb dafay taxaw fekk amul benn bànneex bu mu ci am ak yëg-yëg bu mu ci am loolu moom moo tax bu prétexté loolu sax bu tere dañ koy teg daan bi imaginer kon xale boobu noonu lan lan lan lan mooy war a nekk ak lu mu war a def duñ ko teg daan moom ndax xale la waaye genre complice lay doon ci mbir mi wallahu ta'ala jërëjëf kii moom da doon laaj ndax euh, wat bi nga xam ne moom la ñuy wat liir yi ndax lu war la. Euh, comme ren xar yi comme tudd tur bi yooyu yëpp ay sunna la yu dëgër yoo xamante ne yeneen bi sallallahu da ko doon def te daf doon wax ne nañ ko def te wat buñ ko watee liir yi ba pare karaw gi dañ koy peese génnee lu tolloog valeur boobu noonu ci or ñu saraxe. kon loolu maanaam tey di laajte ndax loolu farata la mi ngi mel ni tey ñu ñëwoon ne la est-ce que euh, liir bi euh, rendil gi ñu koy rendil xar mi ndax farata la parce que ngénte ay sunna yu dëgër ñoo ci am léegi su fekkente ne da jàpp ne loolu du farata maanaam xam nga mbir bi dañ naan farata mooy maanaam ci cadre boo ko deful da ngay am bàkkaar ak farata ci cadre soo ko deful euh, da ngay génn sunna dangay génn yoonu yenente bi sallallahu alayhi ñaar yooyu duñu benn maanaam bële la ñuy tuddee sunna mu akkada boobu nag nit ki su ko deful day génn yoonu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ngi mel ni tabaski jot nit ki ne du tabaski munta layee du farata kese kese su fekkente ne am na ko